إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم فقلنا يا رسول الله كلنا يحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين wa thalath xayrun min thalath wa arbaun xayrun min arbaa wa min acdaadihinna min al ibil rawahu muslim wa abu daawud jële nañ ci Uqba ibnu Aamir radiyallahu anhum wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dafa génnoon fekk nu ñu nekk ca fa ñuy wax suffa ca jumaa ja mu ne waaw ana kan ci yéen moo bëgg bis bu nekk bu xëyee dem ca batxa muy xurwa man fa am ñaari gëléem yoo xam ne yu rëy lañu doon yu duuf te rëy ay jigéen mu am ko ci anam goo xam ne du du ca du ca am benn bakkaar tey dem du ca am genn dogu mbokk ñu ne ko ah loolu kay yow yun tam yàlla bi ñun ñépp ko bëgg mu ne ndax kenn ci yéen du xëy dem ca jàkka ja bu fa demee jàng fa walla mu jàngale fa ñaari aaya ci téereb yàlla bi ne loolu moo gën ci moom ñaari gëléem bu jàngalee ñetti aaya moo gën ci moom ñetti gëléem bu jàngalee ñeenti aaya wala mu jàng moo gën ci moom ñeenti gëléem nu lim ba toll ci aayam jàng ci alquran rek moo gën ci moom mu am ko ci bis boobe ci ay gëléem xadis boobu muslim nettali na ko ak abu daawud وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع الى ايه من كتاب الله كتبت له حسنه مضاعفه ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامه leen ci abi hurayrata radiallahu anhum wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne déglu nga benn aaya ci téereb yàlla bii di alxuraan dees na la ca bindal aw yiw woo xam ne dañ koy ful di ko ful di ko ful koo xam ne yaa ngi jàng alxuraan nag moom nee alxuraan joojee ëllëg yowmal xiyaam day nekk ak leer ku taxaw fi sa kanam di la leeral wa abi said radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu alrabu tabaraka wa taala man shagalahu alqur'aanu can mas'alati actaytuhu afdala ma ucti alsaa'iliin wa fadlu kalaami illahi ala saa'iri alkalaam ka fadli illahi ala xalqih rawaahu tirmidi wa qaala xadiisun xasanun jëlee na ci abi said radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallama nee na sunu boroom tabaraka wa taala dafay wax ne képp koo xam ne jàng alquran ak di ko jàngale moo ko itteel ba tax man yàlla ñaanuma dara man yàlla dinaa ko jox lu gën li may jox ñi ñëw di ma laaj te alquran ni mu gënee mbooleem wax judul moom mu ngi mel ni ni yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala gënee mi dee fam yi noonu la alquran gëne jëpp wax judul alquran wa an anas radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mathalul mu'min alladi yaqra'u alqur'aan mislal atrijati riixuhaa tayyibun wa tacmuhaa tayyib wa mathalul mu'min alladi laa yaqra'u alqur'aan ka mathali tamra laa riixa lahaa wa tacmuhaa tayyib wa mathalul faajir alladi yaqra'u alqur'aan ka mathali rayxaana riixuhaa tayyibun wa tacmuhaa murrun wa mathalu lfajir alladi laa yaqra'u alquran ka mathali lxandala taamuha murrun wala riixa laha wa mithlu ljalisi alsaalix ka mithli saaxibi almisk in lam yusibka minhu shay asaabaka min riixih wa mithlu ljalisi suu ka mathali saaxibi alkiiraan lam yusibka min sawaadihi asa in lam yusibka min sawaadih asaabaka min duxaanih rawaahu abu daawud jëlee nañ ci seydna anas radiallahu anhu wax ne yonente bi salallahu aleyhi wasallama nee na misaalum aji gëm ji nga xam ne day jàng alquran mi ngi mel ni li ñu wooye atrija xetam dafay neex cafkaam itam dafay saf dafay dafay dafay dafay teey xet gu neex lay ame am cafka gu teey waaye misaalum jullit bi nga xam ne du jàng alxuraan moom day mel ni tàndarama rek amul xet gu neex waaye nag boo ko mosee dana saf cafka gu neex mun misaalum kàccoor bi nga xam ne day jàng alxuraan mu ngi mel ni li wax gëttu gu rayxaan xet ga day neex lool waaye cafka ga moom day wex xat misaalum kàccoor bi nga xam ne nag du jàng alquran dafa mel ni ñuy wax xanzala muy xetar cafka gu weex lay amee te amul xet gu neex mu ne misaalum toogaaleeg nit ku baax wala waa ju baax mu ngi mel ni toog ak koo xam ne dafa yor parfum misk wala bu xetoog moom bu la ca xeli lu tam maam boo amul ci jëmmi parfum ba itam xet gu neex ngay bàyyi ko ci moom dana ñëw ci yow nga di ko yëkk benn mu dugg say bakkan mbaam sax mu des ci say yéere nga yóbbaale ko waaye misaalum toogandoo ak koo xam ne nit ku yiwadi la mbaa ku baaxul la mu ngi mel ni rek toog ak boroom ku ni tëgg bu yor ab taalam di ko wal ferñeent ya di naaw saxaasa di jóg boo fa toogee benn ah mu lakk la ci say yére wala saxaram sa xër la wa an aishata radiallahu anha qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam almaahir bilquran maa safarati alkiraami albarara walladi yaqra'u alqurana ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق له أجران وفي رواية والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران رواه البخاري ومسلم jëleen ci saydatna Aïcha ummul muminin radiallahu anha mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na koo xam ne dafa ñëw ca alquran ba mën koo jàng njàngam mu leer te gaaw nee na kooku ëllëg yowmal qiyaam yàlla da koy booleeg ñeni wooye as-safaratul kiraamul barara koo xam ne moom bu jàng alquran xañ na jëkkuwu ko lool waaye da cay sonn lool sax ci ijji baag ca boole baak ca bëgg njàngin bu baax wa nee kookee am na ñaari yoon ko suñu borom di fay wa an abi dar radiyallahu anhu qaal qultu ya rasul أوصني قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله قلت يا رسول الله زدني قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء رواه ابن حبان في صحيحه Seydina Abi Zar nee na damaa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dénk ma mu ne ma dënk naa la ragal yàlla ndax ragal yàlla mooy bopp mbir yépp ma ne ko dolli ma yow yonent yàlla bi ci ndénkaan li mu ne ma dénk naa la ngay jàng alquran ndax alquran boo koy jàng dafay nekk ak leer fii ci suuf dafay dafay nekk ak leer ci yow fii ci suuf ci àdduna waaye itam nekk ab denc bu la dencal ci asamaan ëllëg yawmal qiyaama وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار رواه ابن حبان في صحيحه seydna jaabir radiallahu anhu nee na jële naa ci sallallahu alayhi wa sallam wax ne alquran de ku mën a ràmm la te ku ñuy nangu ak ràmmoom la te alquran képp koo xam ne taxaw na layal la maaxil xil mooy ku muy xeexanteel wala mu lay jàppale ku ñuy dëggal ci lépp lu mu wax la képp koo xam ne jël nga alquran teg ko ci sa kanam dana la womat ba tàbbal la àjjana waaye képp ku jël alxuraan sànni ko ci sa ginnaaw dana la màng jëmele sawara wa an abi amaamata albaahili radiyallahu anhu qaal samictu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul iqra'u alqur'aan fa innahu ya'ti yawma alqiyaamati shafiican li asxaabihi jëleen ci abi umaama albahili radiallahu anhu mu wax ne dégg naa rasulullahi sallallahu alayhi wa wax ne na ngeen di jàng alquran ndax alquran ëllëg yowmal qiyaam dafay dikk di ràmm ñi nga xam ne ñoo ko doon jàng ak di ko jàngale fa innahu yati yowma alqiyaamati shafian li asxaabihi وعن سهل بن معاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا رواه أبو داود والحاكم كلاهما عن زبان jëlee na ci Sahl ibn Mu'aas radiyallahu anhum wax ne jëlee naa ci baayam Mu'aas sayyidina Mu'aas mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kuy jàng alquran te di ko jëfe ëllëg yowmal xiyaam dana solal ñaari way juram ay ndëpp yoo xam ne dafay leer ba gën a rafet leerug jant bi fii ci àddina وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء صاحب القران يوم القيامه فيقول القران يا رب حله فيلبث تاج الكرامه ثم يقول يا رب زده فيلبس حله الكرام ثم يقول يا رب irdaa anhu fa yardaa anhu fa yuqaalu lah iqra wartaq wa yusdaaru bi kulli aayatin xasana rawaahu at-Tirmisi jële nañ ci abi hurayrata radiallahu anhum wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallama nee na ëllëg yowm alqiyaam boroom ki àndoon ak alquran bu ñëwee alxuraan day wax ne ko suñ borom kii ko wodd ko maanaam takkal ko ay koddaay yu rafet suñ borom daal digle ñu daal di koy solal ndëpp loo xam ne mooy waaye taajul karaama muy ndëppal teraanga alxuraan ne ko yow yàlla sama borom dolliwaat ko ñu koy dolliwaat koddaay goo xam ne si ne karaama lay doon mu ne ko suñ borom gërëm ko yàlla suñu daal koy gërëm ñu ne ko jàngal li nga xamante alquran loo jàng ci ay aaya ñu yëgal la ko ci ay daraja wa an abdillahi ibnu amr ibnu aas radiyallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul yuqaalu li saaxibi alquran iqra wartaq warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilaka inda axiri ayatin taqra'uha rawahu at wa abu dawud wa ibnu maja jëleen ci abdullahi ibnu amrun ibnu muas radiallahu anhuma wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallama nee na ëllëg yowm alqiyaam ki daan jàng alquran di ko taxaw ak di jàngal te ngay yéeg ci ay daraja jàngal alquran te nga yéeg te nga tartil ko comme ni nga ko daan tartile ci àddina sa wàccukaay fii ci àllaaxira mu ngi yem ci aaya ba mujjee jàng rek foofa na aaya ba toll ci alquran noonu la say daraja ak say euh, tolluwaay toll ci alquran ca ca sunu sunu borom وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين رجل علمه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل wa rajulun aataahu llahu maalan fa huwa yuhlikuhu fi lxaq fa qaala misla maa uutiya fulaan fa amiltu misla maa yacmal rawaahu lbuxaari jële nañ ci abi hurayrata radiallahu anhum wax ne yonente bi sallallahu alayhi li wax ñeetaate ñaar lañ ko war a def ñaar ñi daal lañ war a ñee mooy waajoo xam ne sunu borom xamal na ko alxuraan mu di ko jàng ci guddi yi ak ci bëccëg yi ci suba yi ak ci ngoon yi ba ab dëkkandoom dégg ko ci moom naan aka neexoon ma man alxuraan ni ko diw mi ma ne di ko jàng ni mu koy jànge ak waajoo xam ne sunu borom sedd na ko wërsëg muy alal mu di ko defaat ci yoonu yàlla ba nit gis ko naan aka neexoon yàlla jox ma alal ju bari ju mel ni jëm jox diw ba ma ciy jëf lu baax lim ciy jëf neen daal ñee su ñàkk ñaar ñooñu ñoo jara ñee kon mbokk yi ñu ngi taxawlu foofu ah mën nañu continuer wa wa an ibni umar radiyallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam thalathatun laa yaxuuluhum alfazacu alakbar wala yanaaluhum alxisaab hum ala katibin min miskin xatta yufraqu min xisaabi alxalaaiq rajulun qaraa alquran ibtigaa wajhi illahi wa amma bihi qawman wa hum bihi raadun wa daacin yadcuu ila alsalawaati ibtigaa wajhi illah wa rajulun axsana fi ma baynahu wa bayna rabbih وفيما بينه وبين مواليه رواه الطبراني jëleen ci ibnu omar radiallahu anhuma wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallama nee na ñett ngi ñi ñoo xam ne tiitaange bu mag mi ñuy wax ëllëg yowmal qiyaam du leen tiital te xisaab duñ ca jaari ñoom daal dañuy nekk ci lu mel ni mbooloo moo xam ne ci misk dañ koy tëgge te lañuy nekk di xewloo ko bànneexu bañ noppi ci xisaabug mbindéef yi duñ yëg li xew ñeen ñett ñooñu mooy ñii mooy waa joo xam ne dafay jàng alquran te jubluwu ci dara lu jul sàkku ca jëm yàlla rek rek tax moo koy jàng di jiite aw nit ci alquran te ñit ñooñee gërëm ko ca jiite gëm nañ ca jiite nee kooku ci ñi nga xam ne duñ yëg tiitaangi ëllëg yawmal la bokk ak aju woote joo xam ne day woo nit ñi jëme leen ci julli te yàlla rekk tax kooku itam ëllëg yowmal qiyaam du dégg tiitum mag moomee ak waa joo xam ne rafetal na digganteem ak boroomam rafetal digganteem ak ña ko yàlla jox ci ay mbaa yàlla la ñuy wax ay jàmm ñeen kooku itam ëllëg yowmal qiyaam du yëg tiitu mag moomee عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب jëlee na ci Abdullah ibnu Abbas mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit koo xam ne dara dara dara ci alxuraan nekkul ci moom mi ngi mel ni néeg bu ràpp wala kër gu ràpp rek wa an abdillah ibn mas'ud radiyallahu anhu qaal inna asghara albuyuti baytun laysa fihi shay'un min kitaabillah rawahu alxaakim abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu nee na néeg bi gën a tuuti ci néeg yi wala kër gi gën a tuuti ci kër yi mooy néeg wala kër goo xam ne dara ca alquraanu karim nekku fa wa an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam curidat calaya ujuuru ummati xatta alqudaatu yuxrijuha alrajulu min almasjid wa curidat calaya dunuubu ummati fa lam ara damban acdamu min suratin min alquran aw aaya uutiiha rajulun summa nasiyaha rawahu abu daawud wa tirmidi wa ibnu maaja jële nañ anas radiallahu anhu mu wax ne yonente sallallahu alayhi wa sallama nee na sama xeet wi mboolem lu ñu mën a am ci ay tuyaaba dañ ma koo gaaral sama kanam ba ci sax aw taq-taq bu nekk ci jàkk wala ci jumaa nit far ko génne ko tuyaaba jam ci jam ci am sax won nañ ma ko waaye ñu gaaral ma bàkkaari sama xeet wi waaye gisuma ca bàkkaar bu gën a rëy waa joo xam ne yàlla defal na ko mu mokkal ab aaya ci alquran wala aw saar di sàggan ba fëtt ko nee na gis naa bàkkaar yi sama xeet wi yépp waaye gisuma ca bàkkaar bu gën a rëy bàkkaarub nit yàlla defal ko tawféex mu mokkal ci alxuraan dara aw aaya wala aw saar di sàggan ba fëttaat ko nee na bakkaar bu ñu reyee gis mu ko ci biir bakkaar yi وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسي والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسبنا بما قصينا هذا فيقال بأخس ولدكما القرآن رواه الحاكم وقال صحيح jële nañ ci buraydatu radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku jàng alquran di ko xamle ak di ko jëfe ëllëg yowmal qiyaam dañuy solal ñaari way juram ay ndëpp ay mbaxana yoo xam ne ci leer lañ koy defare day leer ba gën leer sax leeru jant bi ci àddina waddu ñaari waajuram ay koddaay yoo xam ne mëneesu ko misaal fii ci àddina su ko defee ñaari waajuram dañuy laaj nan waaw ñun suñ mbaxana yi leer yii ak suñ koddaay yu taaru yii lan moo waral ñu defuñu ko ñu leen xanaa seen doom ja jàppoon alxuraan ci àdduna day ci lan lañ fayee lii yéen ñi ay waajuram koddaay yooyu ak li nga xam ne mooy mbaxana yu taaru yooyu wa an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama inna lillahi ahliina min annaas qaalu man hum ya rasul allah qaal ahlu lqur'ani hum ahlullahi wa xaasatuh rawahu nnasaa'i wa ibnu maaja jële leen ci seydna anas radiallahu anhum wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallama nee na sun boroom de am na ñu mu tippoo ci jaam yi ne ñoom ñooy ak njabootam ñu ne ko yow yonente bi yàlla bi anañ yàlla féete woon ne ñooy ak njabootam ñooy ñan mu ne ñooñ alquran ñooy njabootug yàlla te ñoom la yàlla jagoo ak boppam ahlul quraani hum ahlullahi wa xaasatu wa an abdillahi wa an abdillahi ibn mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna haadha alqur'aana ma'dabatu llahi faqbaluu ma'dabatahu mastata'tum inna haadha alqur'aana hablu llahi wan nuurul mubiin ismatun liman tamassaka bi wa najaatun liman ittabaa laa yaziqu fa yustactab wala yacwaj fa yuqawam wala tanqadi cajaa'ibuh wala yuxlaqu min kasrati radd utluuh fa inna allaha ya'jurukum ala tilaawatihi kullu xarfin cashra xasanaat ama inni la aqulu alif laam miim xarf walakin alifun wa laamun wa miimun rawahu alxaakim min riwaayati saalix ibnu amr jëlee nañ ci abdullahi ibnu mas'ud radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alquraan ndabul teraangal sun borom lu mu wàcc la kon na ngeen nangu ndabal teraanga loolu seen kémtulaay kàttan alquran ji buumuk yàlla la gu mu yoor alquran ji ak leer la goo xam ne gu bér la képp koo xam ne jàpp nga ca ak mucc lay doon ëllëg yowmal xiyaam ñeel la te képp ko topp ci alquran doo jàdd ba deefe la yedd te doo dëng ba deefe la jubbanti te alquranul karim ay kéemtaanam du jeex mukk te luñ ko radd maam luñ ko Euh, weddi weddi du ko tax a ràpp te suñ boroom dana yoolal ñi jàng alquran ci jàng ñu koy jàng xaraf wu nekk dal na ci bindal fukki tuyaaba boo jàngee alif laam miim du alif laam miim jëpp ngay am fukki tuyaaba waaye alif gi am nga ci fukki tuyaaba laam gi fukki tuyaaba miim gi fukki tuyaaba kon mbokk yi ñu taxalu foofu sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa fi ginnaaw bi ci sant yàlla julli sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te leen ziyaare te di leen balu fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne muassasatul wafa'i bi xuquqil iman moo ci ànd ak yéen bi waru kër gi tàbbulee ba tey ji di juróom-ñetteelu fan bi ñu fas yéene ci ànd ak suñ mbokk moo xam ne mën nañu wax ne fa mu nekk di fa yëngutu waar wi nga xamante ne ci la waa mu associé di bay di bay rek ci waar woowu la nekk di bay mu nekk fële ca États-Unis ñu ko gën ko xam ci sëriñ Xaadim Buso sëriñ Xaadim Buso imam kon moom lañ fas yéene dalal fi jaraay bi tey incha allah mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb bu am solo muy dawaabitul fatwa inda al fuqaha muy eh, kii tontu laaji diine lan la ko borom xam-xam yi sartal kon incha allah tomb boobu noonu ci la sëriñ xaadim buso imaam fas yéene ànd ak ñu tey incha allah xam naa ne bala ñu ko jox kàddu gi rek dañuy fàttali programme mu ñaareelu ay bis gi nga xamante ne moo tàmbuli tey jii nii ñu dalal sëriñ xaadim buso suba incha allah ci àllarba ji fas yéene nañoo dalal sërif mbaalo ci al islaam wala alaqaat ad mooy lislaam ak ni réewi àdduna bi jëflante ci seen biir bu dee alxames bi tolloog fukki fan ci weer wi di fukki fan ak juróom benn ci mois de mai ñu fas yéene ànd ak sëriñ Xasan si ci innamal mu'minuuna ixwa mooy jullit ñëpp ay bokk lañu bu dee ajuma ji incha allah di fukkeelu fan ak benn ñu fas yéene dalal sëriñ Ibrahima Ndiaye ci alxikmatu daalatul mu'min mooy waxi démb am na solo bu dee gaaw bi ñu fas yéene ànd ak alxaadi gay ci tasawuf al islaami yi muy tasawuf ci biir lislaam bu dee dibéer yi ñu fas yéene ànd ak al imaam xaadi ndari Diop ci al islam wa xaanunul usra fi fi Sénégal mooy ni lislaam gisee attey attey réew mi ci wàllu njaboot gi bu dee altine incha allah ñu fa yéene ànd ak Seydi Mokhtar Kebe ci xadiyatu Palestine te mooy mbirum baytil muqaddas kon incha allah programme mu ñaareelu ay bis gi incha allah noonu dafa fas doxe xamaa ni ñu fàttaliwaat mbokk yi rek ne ñi nga xamante ne bëgg nañu topp ci organe de presse yi euh, Benno FM ñoom 17h la ñuy teg waxtaan wi làmp Fall FM ci guddi gi bu dee Sig FM ba tey encore 23h. RFM 98 point ñoom ci guddi gi RTS 99 point 2 10 heures wala 15 heures wala 22 heures rajo Bawol Média ñoom en direct lañuy def waxtaan wi en même temps danañ ko tegaat entre 14 heures et 15 heures bu dee Sud FM 91 point ñoom ci guddi gi lañ koy teg Walfadjri 89 point 3 ñoom tamit encore ci guddi gi jant bi 95 point 2 0 heure ICAP FM. 103 point 5 ci guddi gi bu dee rajo mu Moubarak FM entre 10 heures et 12 leer Lergui FM ñoom 0 heure wala 8 euh, heures ba 9 heures kaddu Kajoor ñoom bokk nañ ci ñi nga xamante ne dañ jàlle waxtaan yi ak Ngaay FM ba tey Darou Moukhty FM 104 point 4 ñoom en direct lay def waxtaan wi. ñaaxeen FM tamit 104.3 en direct lañ def waxtaan wi bu dee ci ñi ñu bëgg a ànd ak ñu bëgg ñun ci site internet yi alxadimiya ak Touba Vision ak Touba Monde ñoom en direct la def waxtaan wi ba tey tamit alwafa Daaru Moukhty officiel wala Bichri TV wala cheikhibrafal.com Maqama TV site internet yëpp bokk nañ ci ñi nga xamante ne jàllale waxtaan yi incha allah. bu dee ci télévision yi tamit Touba TV danañ jàllale waxtaan wi ci guddi gi kon loolu mooy ñi nga xamante ne bëgg nañoo topp ci euh, rajo yi ak site internet yi ak télévision yi ba tey tamit encore bu dee ci euh, WhatsApp yi groupe WhatsApp yi maanaam ku ci bëgg a bokk boo wootee ci numéro bi rek 77 446 82 22 84 22 wala 77 459 13 danga nga mën a bokk ci groupe whatsapp yooyu noonu kon ni ma ko waxee léegi rek tey ñi nga ànd ak suñ mbokk sëriñ Xaadim sa imam nekk fële ca États-Unis di fa yëngatu ci waar yi nga xamante ne rek moom la ko maam yi ak bàyyi bàyyee muy euh, tasaare diine jaare ko ci nag euh, keppaaru si Ahmad Bamba Xaadim Rasul kon moom lañu fas yéene dal fi jotaay bi tey incha allah xam ne bala ñu ngi yokk kàddu gi rek ñu tënk ci lu gàtt rek lenn ci ay yëngutoom mu tàmbalee njàngum alxuraan karim fii ci Sénégal ci Mbàkke Bawal waaye nag àggalee njàngum alxuraan moomu ca Madinatul Munawwara ba tey encore fii ci Sénégal fi la tàmbalee njàngum xam-xamam jaar ci ay boroomi xam-xam yu ràññeeku mën cee tudd sëriñ Sidi sëriñ Sidi bu Moulay mën cee tudd tamit sëriñ Moustapha Mbay ak yeneen borom xam-xam yoo xamante ne fréquente nañ fii ci biir si réew waaye nag jaar mu jaar tamit ci ay daara daara yoo xamante ne daara yu ràññiku la foofu tamit mu jàngee fa aslëf ñu mën cee tudd institut Al bi nekk ndaam foofa jaar na fa jaar na tamit ci euh, mënarul huda bi nga xamante ne moo nekk Louga waaye nag ginaaw bi la ko yàlla baaxee mu génn mu génn fii ci biir réew mi dem fële ci al mamlakatul arabiyyah saoudiya muy Arabie saoudite ci madinatul munawwara al madinatul munawwara ci jaamiatul islamiya foofee la jànge ba am foofa licence ginnaaw bi la fi jógee dem fële ca États-Unis d'Amérique ci Texas ci benn université bu ñuy wax Minnesota Minnesota Minnesota foofee la jànge ba am master ci ahkaamu talaaq fil madahib al arbaa muy at tey passé ci ni ko ñeenti ngir yëpp gise ba tey encore foofu la jànge ba am doctorat def risaalam ci ahkaamul wala wal masail al mutajaddida fi fiha kon ci tënk rek lii lenn lenn la ci tomb yi nga xamante ne wala lenn la ci jaar-jaar yi nga xamante ne moom jaar na ci mu nekk foofu ci États-Unis nekk fa imam nekk fa tamit koo xamante ne day yëngutu ci tasaare diine di dimbali mbokk yi mbokk ya fa nekk ci wàllu googu noonu kon incha allah ñu fa yéene ànd moom ci tomb bi mu wax léegi muy tawabitul fatwa indal fuqaha te mooy euh, kii tontu laaj yi diine lan la ko boroom xam-xam yi sartal kon incha allah ci njëlbéenu waxtaan wi danañu xamal suñ waxee dawaabitul fatwa indil fuqaha loolu lan lañ ci lan lañ ciy déggee wala lan lañ ci jublu ñaare bi tamit danañu xamal euh, maanaam ja danse yi nga xamante ne am na ci mbirum ubbee ubbee ci wàllu diine ñetteel bi tamit danañu dana dikk ci kan moo war a ubbee ak kan lañuy ubbi ba tey tamit incha allah ci biir waxtaan wi lu ñàkk mu baax nu lenn ci. atte yi nga xamante ne mooy atte yi ijtihaad ci biir waxtaan bi incha allah dana indi maanaam ubbee ci wàllu diine ni muy soppikoo bu fekkente ne béréb bi dafa soppiku wala waxtu wi soppiku ba tey encore dañu indi incha allah lenn ci atte yi atte yoo xamante ne atte yu yu yu raar la ci wàllu ubbee incha allah dana indi tamit ay ay ay ay ay asbaab ak ay xulul ci yenn ci masaayil yi jeexale ko nag ay ndénkaan ak ay proposition yoo xamee ni incha allah fas yéen nañu ko baax ci mujjug waxtaan wi kon lii lenn la rek ci ay junj wala ci ay tomb yoo xamante ne incha allah sëriñ Xaadim ko imam dana ko fas yéene ànd ak ñun ci biir waxtaan wi nga xamante ne moom la fas yéene seq ak ñun tey kon ñu ñaanal ko yàlla defal ko tawfiix te defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidi waladi aadam allazi allamahu llahu ma lam yakun yaalam muhammadin wa alihi wa sahbihi alaami duja naashiri sunnatihi wa ayaamihi wa tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa ñu ngi sant yàlla bu baax bi ñu ñëwee ci pàkk bu tedd bi di pàkkub xam-xam di pàkkub penci di kippaar ci ron kippaari Cheikh Ahmadul Xadim yi jàmbaari lislaam nekk fi di fi liggéeyee lislaam di Cheikh Ibrahima Faati mi nga xamante ne nii ku nekk xam na taxawaayam ak tolluwaayam ci yoonu murit waaye ci lislaam jépp di nuyu alxaliifa suñu maam Serigne Abbas di ñaan suñu borom dolli ko wér te guddal aw fanam moom mbooleem njabootu borom daaru gi yépp di jël nuyoo bi di ko def ci mbokk yi Al Wafa yi nga xamante ni nii seen jotaay yu am solo yi ñuy def ngir taxawal lislaam waaye bu ñu ko tegee ci loxo sëriñ Axma ak sëriñ Kara rek ñu jot liñ ñu ko mbokk yépp kenn ku nekk ñu lay ziyaare di wax ni thème bi ñu tànn ngir waxtaane ko tey muy dawaabitul fatwa dawaabitul fatwa alsharciya wala alfatwa alsharciyatu wa dawaabituha ubbee ci diine ubbee ci lislaam ak màndaxe yi nga xamante nii boroom xam-xam yi saytu ulumu sharia ñoo ko teg wax ne kii ubbee ci lislaam nii la war a mel waaye wërta mel nii muy thème bu am solo ci jamono rawatina suñuy jamono rawatina suñum réew ndax ku ne xam na ni saa yoo xamante ni nit ki feebar na bu demee hôpital du nangu kenn bindal ko med euh, am ku dul am médecin kon mu mel ni nit ki dafa feebar ci xam-xam bu soxlaa ordonnance nag ki ko war a bindal war naa xam kan la war naa xam tamit fuy tolluwaayam ci ñaari mbir muy tolluwaayam ci xam-xam ak tolluwaayam ci digganteem ak boroom subhaanahu wa mu mel ni fatwa nag bu ñu ko waxee ci sharia dinañ wax fatwa dinañ wax ifta jamono bi mooy fatawa wala fatawi ay ubbee ci diine bu fekkee dangaa wax ni aftaytuhu ay ajabtuhu an su'alihi ubbi naa ko mooy tontu naa ab laajam tontu naa ab laajam moo tax buñ koy xamle ci sharia dañuy wax naan mooy xibaar atteb sharia boo xamante ni du ànd ak forcé al ixbaar bil xukmi shar'i min geyri ilzaam nit ki laaj la nga xibaar koy atteb sharia waaye atte bi rek nga am nga koy wax daal di koy wan ginnaaw mu mel ni kon foofu la ñuy xamee kon lan mooy taqale diggante fatwa ak qada bu dee alqadaau fi sharia mooy al ixbaaru an il xukmi sharciyi maa ilzaam qaadi bi muy attekat bi balaa atte nit ki day wax ni kiikat kat maa ngi koy atte ndax nangam la def day ifta waaye bu paree day forcé wax ni nañ joyal nangam ci moom mufti bi nag loolu du liggéeyam mufti bi moom day wax rek ni atteb julli day mooy dafa war atteb ku yokk ci julli mooy nangam atteb ku wàññi mooy nangam atteb ku njaaloo atteb ku naan sàngara xibaar yooyu noonu bu fekkee laaj nañ la ko nga xibaar ko loolu la ñuy wax bu fekkee laaj nañ ko nag nga koy wax kooku taalim la mooy jàngale kon loolu mooy tàqale diggante jàngale ak diggante ubbee ak diggante atte mu mel ni baadu fatwa nag rod na ci alquran ci ay barab yu bari bokk na ci borom bi subhaanahu wa taala mu wax ni na yastaftuunaka qulillaahu yuftiikum fil kalaala yastaftuunaka ni ngi lay sàkk nga ubbi leen waxaat na ni fastaftihim ahum ashaddu xalqan am man xalaqnaa inna xalaqnaahum min tinin laazib baatu fastaftihim ci fatwa la jóge kon kon loolu mooy fatwa fatwa nag buñ ko waxee ci sharia mooy dangay ngay xibaar xibaaru yàlla xibaaru bi yonente bi sallallahu alayhi wa moom ngay xibaar dafa mel ni nag nit ki information bi muy joxe rëy gi mu rëy ak tolluwaay bi mu toll ci la risque yi ci war a nekk mën a bare mu mel ni boroom xam-xam yi dañuy wax ni fatwaa sax mooy at tawqiu an illahi subhanahu wa taala mooy ngay signeel suñu boroom moo tax ci loolu am na benn borom xam bu taalif benn téere mu ibnu qayimil jawziya ibnu qayimil jawziya tudde ko ilaamul muwaqiin an rabbil maanaam xamal ñi nga xamante nii ñoom ñooy siñeel yàlla borom bi subhaanahu wa taala loolu nag moo tax boroom xam-xam yu bare bari doon daw mbirum fatwa dañ ko ragaloon di ko daw moo tax al imaamu nawawi rahimahullah nee na ci téere bu ñuy wax aadaabul fatwa wala adaabul fatwa mu ni boroom xam-xam yi nee nañ mufti bi dafa mel ni mooy signeel yàlla mooy signeel yàlla ci ay waxam te ki njëkk a fatwa rek mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay barab yu bari yu wuute yonente bi daan na jàngale maam di tàmbali di jàngale waaye daan na fatwa maanaam daan na jékki-jékki nit ñëw laaj ko ab àtte ci sharia mu leeral ko moo tax ñu wax ni ki laaj bu atte te àtte bi nekkul ci sharia kooku duñ ko tuddee fatwa duñ ko tuddee fatwa waaye irshaad manees na koo tudde moo tax léeg-léeg ñu laaj mufti bi ab àtte fekk àtte bañ koy laaj waru caa fatwa waaye irshaad la ci war a def maanaam wutal ki ko laaj ab solution ci lim ko laaj loolu na du force ci moom liy force ci moom mooy bu xamee buñ ko laajee mu leeral atteb sharia bi ndax bu ko leeralut te amut benn outil bu ko may mu ñàkk koo leeral day mel ni dafa nëbbu xam-xam la tubayyinunnahu linnaasi na taktumunahu danger gi fatwa danger nag ak risque gi mu nekk risque lu lu feeñ la ci boroom xam-xam yu njëkk yi moo tax nit ñi dañoo dem ba jëmmi jamono ñu doye dal wàllu xam-xam doye dal wàllu ubbee ci diine ba daanaka barab yu baree bari boo fa demee ña fay ubbee ci diine dañuy misaaloo ci xadis bi yonente bi alayhi salaam waxoon ni xatta lam yabqa aalimun fattaxada annaasu ru'uusan juhaala fa sa'aluuhum fa aftaw bi xayri ilmin fa dallu wa adallu mu ni yàlla buy jël xam-xam du ko rocc ci dënni boroom xam-xam yi ndax teral na leen ba pare waaye dalay jël seeni ruux ñu dem ba jëmmi jamono bu boroom xam-xam amatut nit ñi dem séentu ay nit yuñ jël def leen ay boroom xam-xam laaj leen ñu ubbee ci lu xam-xam daal di réer réeraaleel nit ñi moo tax ad-Daarimi rahimahullahu ci sunanam jéen ji xadis boo xam Abu Musa al yi moo ko solo mu wax ni képp koo xam te ni xam na xam-xam na ko xamle waaye na moytu bu baax a baax bi wax ci yàlla lu mu xamut ndax loola mën na koo génn ci diine te bu boobaa day bokk minal mutakallifiin ñi nga xam ni dañuy dañuy eh, jël lu ëpp ci li war a jël moo tax waxoon nañ bu yàgg ni al mustafti ala diini muftihi kiy laaj ci diine dafa mel ni diine ki koy fatwaa diine ki koy ubbee ci lay doxe na koo ko mel ci diine rek moom noonu lay mel kon loolu day feeñal bu baax a baax risque bi nga xam te nii ci la nekkoon moo tax boroom xam-xam yi seen xam-xam bu bari ak seenuk siiw ak seen ak ragal yàlla taxut sax ñime di ubbee saxaaba yi dañ ko daa daw lu baree baree bari doonte daw gi ñu koy daw nekkul sax nëbbu xam-xam waaye ragal rek responsabilité bi ak xuus ci lu ñu xamut moo tax al Amash muy Suleymaan ibnu Mahran di ab muhaddis bu mag al imaamu Zahabi tarjumaan la ko muy siqatun sabtun al Amash rahimahullah ku siiwoon la ci loolu ci eh, daw leeral ci xam-xam ñu ngi ci nettali benn xisa ñu wax ni am na benn bis benn dongaam ñëw ci moom di sàkku ci moom mu bindal ko ci àlliwoom ay xadiis Ahmash bañ am benn bis ñu dem ba ab dëj am euh, biñ dencee ba pare dongo bi fexe ba téye ko fa comme ahamash gumba la woon loolu sax moo tax ñu tudd ko al ahamash waaye suleymaan ibnu mahran la tudd nee bi ñu paree mu ne ko maa ngi yow rek ñoo fi nekk danga may bindal sama alliwa ji ba mu fees ak i xadiis ma doog la bàyyi yóbbu la ba nga àgg bu dul loolu fi laa lay bàyyi te doo am ku la yóbbu ndax gumba nga ahamash xool xool amul benn pexe mu ne ko bisimilah daal di koy bindal ji ba mu fees ñu ànd di dem biñ ñëwee ba jub dëkk bi Ahmas daal di yuuxu daal di sàcc a ngi nii sama àlli walla sàcc bi mu waxee loolu waa ji daal ni fekk moom préparé woon na loolu bàyyi na àlliwa ji feneen denc ko biñ wisitee waa ji fekkuñ dara ci moom Ahmas ni ko xam naa da nga koo jël waaye ahadis yi ma la nettali yépp dara du ci dëgg yépp dama koo nar waaye ji ni ko anta ahazamu min an tafala dalik yaa gën a màgg ci di def loolu kon nga xam ni foofu dañ fiy jànge ni salafu saalix muy mag ñu baax ñi dañoo ragaloon lool di ubbee ci diine ak di fés ngir wane xam-xam moo tax kenn ci ñoom day wax ni euh, gis naa ñetti téeméeri saxaaba ci ñi fi teewoon Badar kenn ci ñoom boo ko laajeeb laaj day bëgg moroomam tontu ko waaye moom du ko ñemee tontu ñetti téeméeri nit ci ñi teewoon Badar moo tax ci aadaabul fatwa al mustafti abdurahman ibn abi layla ci fuqaha al madina la bokkoon mu wax ni eh, am na ñaar fukki nit ak téeméer téeméeri nit ak ñaar fukk ci waa muhajirun yeeg ansaar yoo xam ne daje na ma ak ñoom te koo ci laaj da koy jox moroomam ba keroog sax léeg laaj bi agsiwaat ci ki nga ko njëkkoon a laaj moo tax abu xuseyn al asdi day wax ni kenn ci yéen naa ko gis léeg-léeg ñu laaj ko laaj fa saasa mu tontu te laaj boobu bu ñu ko laajoon Seydina Omar dana boole mbooleem ñi teewoon Badar ñëpp diisoo ci ak ñoom doj caa mën a wax moo tax al imaamu Sha'bi muy Amir ibn Shurahbil ash-Sha'bi di ab faqih bu mag di ab euh, muhaddis tamit mës nañ koo laaj benn laaj ci wàllu fiq mu ni ma ñu ni ko xanaa doo am kersa yi di wax naan xawma te yow yaay faqihu ahlil iraq iraq gépp yaa fa gën a dégg fiq mu ni leen lakin al malaikata lam tastaxi xiina qaalat laa ilma lana illa ma allamtana mu ni malaaka yi ba leen yàlla laajee amuñu woon kersa ci di wax naan yàlla xamuñ yow rek yaa xam te xamuñ lu loo ñu xamal moo tax al imaamu malik rahimahullah comme ci xisaam bu siw boobu ngeen xam laaj nañ ko ñeent fukki laaj ak juróom-ñett waaye fanweer ak ñaar rek la ci tontu yi ci des fanweer ak ñaar yoo xam te nii buñ ko ko laaj dafa wax ni xawma ñu ni ki ko laaj ni ko su ma delloo ci nit ñi lañ laa leen di wax mu ni ko qul lahum yaqulu malikun laa adri demal ni leen maalik nee na xamut moo tax muhammad ibnu sirin da ko daa wax naan inna hada inna hada sha'na diin fanzuru mimman ta'xuzu mimman ta'xuzuna diinakum mu ni lii diine la bala ngeen a jël seen diine na ngeen xool ki ngeen ko jël ci moom kan la ak nu mel moo tax borom bi subhaanahu wa taala wax ni inna sa nulqi alayka qawlan saqila nañ wàcce yow muhammad wax ju diis muy xam-xamu sharia innahu la qawlun fasl wa ma huwa bil hazl xam-xamu sharia wax la ju taqalikoo ju leer du ay fo du ay caaxaan moo tax ibrahima naxeyi ab taabii la bu mag nee na bu fekkoon bëggoon naa nekk ab xasaas di jàngale diine ak di wër ci mbedd yi di waaraate waaye ñetti aaya rek moo tax ma ragal ko benn bi mooy aaya borom bi subhaanahu wa taala di wax ni atamuruna an-naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaaba afala taqilun ndax da ngeen di digal nit lu baax al birr ibnu kasir ne mooy jimaahul xayri kullihi mooy ndax da ngeen digal nit ñi lu baax ba pare fàtte seen bopp nee na aaya boobu ak aaya bi borom bi di wax naan lima taquluuna ma la tafaaluun lan moo tax ngeen di wax lu ngeen du def ak aaya bi borom bi di wax ci lan mañu yonente yàlla Shuayb bu di wax naan waa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa illa al islaaha ma stataatu ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib mu ni ñetti aay yi moo tax bëggumaa nekk boroom xam-xam buy waaraate moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci benn xadis bu wér boo xam ni ci sunan wax nañ ni kenn ci saxaaba yi mus naa am gàllankoor ci eh, xaañ-xaañ ci boppam mu laaj saxaaba yi ndax damay jàpp wala damay tiim ñu fatwaa ko ni ko faaw nga dem sangu ndax damay sangu wala damay jàpp wala damay tiim ñu fatwaa ko ni ko faaw nga sangu bi mu sangoo faatu yonente bi alayhi salaam daal ni qataluhu qatalahumullah rey nañ ko yàlla yàlla rey leen ala saalu islam yaalamu bañ xamul bala ñoo ubbee mënoon nañoo laaj ba pare daal ni fa innama shifaul ayyi as-su'al mu ni eh, laajub wala boog saafaras feebaru laaj feebaru réer mooy laaj boo gisee asaar yooyu yépp da nga ciy xamee kon ni am na risque bu rëy ci nekk yi leeral nit ñi seen diine moo tax waxal yàlla loo xam ni xamoo ko amoo ca xam-xam ci bakkaar yi gën a rëy la bokk moo tax borom bi bi mu koy lim bakkaar yam ko booleel yépp a rëy qul innama xarama rabbi alfawaxisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal bagya bi geyri alxaqi wa an tushriku billahi ma lam yunazil bihi sultaana waaye wa an taqulu ala allahi ma la taalamuun bakkaar yi suñ borom boole ak fatwa ak leeral diine te xamoo ko amut bakkaar ba ci tuuti bi ci njëkk mooy eh, ak caay-caay ak bakkaar ak génn ci ak topp te tegoo ko ci dëgg ak bokkaale yàlla ak naral yàlla loo xam ni waxu ko waaye ak waxal yàlla loo xam te nii wàccewu ko indiwu ci aw lay waxu nga xam ne kon fatwaay ci diine te xamoo ko amul lu ko gën a metti al mufti nag bu ñu nee diw mufti la suñu jamono yomb na lool bu njëkk da nga daa dégg ñu naan muftil diw mooy mufti réew mi ndax la koy waral mooy boo xooloon téeméeri nit kenn moo ciy am darajatu lijtihaad ba mën a fatwa boo seetloo ñaan laa yuftaawa maalikun fil madina kenn ku ñuy laaj ci Madina muy ñimee tontu te Maalik nekk fa amut pourtant Abdurrahman ibnu Abi Layla ma ngi fa woon euh, Rabi'atu Ray ma ngi fa woon ibnu Hurmuz ma ngi fa woon ak borom xam yu bare bari ci fuqahaul Madina ku mel ni Abu Ubayd euh, Abu Ubayd al-Faqih bokk ci fuqahawu sab'a ma ngi fa woon waaye Maalik daal moo nekkoon koo xamante ne nii kenn ñimewutu woon a fatwa te euh, tem ne fi te Maalik sax bi mu koy doog a ñime boroom xam-xam yépp dañoo dajaloo ni ko mën ngaa fatwa mu dog koo ñime buñ nee nag al mufti mooy kiy tontu laaj mooy al muxbiru an al xukmi sharciyi al amali al muktasab min adillatihi al tafsiliya liman saala anhu fi amrin nazil mooy ki nga xam day xibaar atteb sharia waaye atteb sharia boo xam te nii ci wàllu jëf la aju buñ jëlee ci ay tegtal yu détaillé wu maanaam ci usul fiqh waaye day nekk laaj ci kaw laaj bu ñu la laaj ci mbir moo xam te ni dafa gaar wàcc loolu li ñu ciy déggee mooy kon dafa mel ni ki koy taarif dafay def tafriq day tàqale diggante pas-pas ak diggante sharia maanaam diggante fiq ndax dafa bëgg a wax kon ni fatwa ci fiq lañ ko mën a def waaye mënees koo def ci pas-pas loolu nag am na ci boroom xam-xam yi ñu bari ñoo xam te ni dañ koy i'tiraad ndax nee nañ fatwa mën naa nekk ci mboolem ulum sharia yépp comme ni nga xam te ni pas-pas dañ koy tuddee fiq ndax al imam abu xanifata rahimahullah tam faatu ci gàddaay gi day dafa am téeréem bu mag bu mu taalif tuddee ko al fiqhul akbar te téere ba lam cay wax ci wàllu pas-pas la tudd kon dafa mel ni kon saa yoo waxee pas-pas mënees na cee fatwa ni ki noonu tamit fiq mënees na cee fatwa ak mboolem nit ki aaje woo ci ak dundam moo xam ci jëflante la moo xam ci jaamu yàlla la borom bi subhaanahu wa taala euh, moo tax borom xam yi matière bi ñuy wax ni muy euh, alqadaau fi l islaam wala al fiqhu l islaami dañuy wax ni kii fatwa faw mu nekk mujtahid faw mu nekk ku par ku farlu ku góorgóorlu ci àttee sharia yi dañu xam ne lan mooy mujtahid euh, ñu ne ki nekkul mujtahid moom amul daraja yi mën a ubbee ci diine moo tax ñu wax ni faw day nekk koo xam ne day mën a jëflante ak textes yi directement day mën a dellu ci textes yi ci alquran mën a dellu ci sunna mën a jëflante ak texte yi waaye faw mufti bi dañ koy laaj ndax kiñ laajut muy wax moom kooku day jàngale waaye du mufti wala boog murshid la day gindee ci diine waaye kiñ laaj moom la ñuy tuddee mufti buñ nee mbir mu wàcc mbir mu gaar day wane ni kon aajoy doomu aadama yi moo am ci mbir moom a tax ñu laaj ko bu dee ijtihaad nag duñ um duñ indi buntub ijtihaad yépp waaye dinañ xool li ci suñu thème bi aadawoo ñu jéem cee leeral kemt lay kattan mujtahid dëgg-dëgg buñ nee mujtahid la diw mujtahid la maanaam kuy farlu ci diine la mooy peeg na mbooleem xam-xami sharia yi ci mbooleem bunt yépp ku feeg mbooleem bunti sharia yépp moo tax ibnu abidin euh, ash-shafi'i da koy tudde al mujtahidu fi shar'i nee na mooy mujtahid ci wàllu fiqh ci wàllu sharia coupeeg mbooleem xam-xame diine yépp nag nga xam te àgg na ci daraja yoo xam te nii daraja yi mën naa génne ay atte mën naa jëflante texte yi mën naa fexe ba xam nañuy tegtaloo ci texte yi pour génne ab atte sharia moo tax ñu ne mujtahid mutlaq imam mu nekk mustaqil wala muntasib maanaam koo xam te ni moom dafa indépendant ci mën a atte ci mën a génne ay atte sharia wala mu nekk koo xam te ni eh, dafa askanoo ci benn mazhab moo tax ibnu salah ak al imaamu nawawi wax nañ ni darajay mujtahidun yi day wuute ci lu baree baree baree bëri te nee nañ al mujtahidul mustaqil nee nañ amatul léegi ñoom loolu la ñu wax nee nañ jeex na depuis quatrième siècle daanaka wax mu ni léegi kon daanaka mujtahidun yi nga xam te ne dañoo askanoo ci ay mazhab ñoo fi des ñii askanoo ci ay mazhab ñoo fi des waaye ñi nga xam te ne ay mujtahidun mutlaqan mutlaq lañu woon nee na jeex na Euh, mujtahid mutlaq nag day indi ay usulam day wax ni mankat ci sharia yii laay jëflanteel naa jëflanteeg alquran naa jëflanteeg sunna muy wax yonente bi ak i jëfam ak i xibaaram ak i bisam naa jëflante ak ijma ca ijma mooy aqwal adilla mooy dalil bi ëpp doole ci dalil yi ndax la tajtamiu ummati ala dalala moo tax euh, al nawawi nee na man faar man xaalafa al ijma faqad kafar noonu la ko waxee kon moo tax borom xam wax ni mujtahid mutlaq ak mustaqil euh, moo am mutlaq mooy koo xam te nii sukkandiwu ci benn ngiir waaye fa ngiir ya jëlee fa lay jële mooy li ñuy wax ni laa tuqallidunna malikan wala shafiiya wala al awzaa'i wa xuzu min xaysu axazu bul taqlid kenn waaye demal jële ji fañ jëlee waaye kook kan la war a doon kon moo tax wi ak ibnu salah ñu wax ni kooku jeex na léegi amatut euh, mujtahid muntasib mooy koo xam te ni dafa mujtahid la waaye dafa askanoo ci am ngir boo koy misaal ci jamono yu yàgg yi man koo misaal ci ibnul qasim man nga ne mujtahid la muntasib maanaam dafa askanoo ci ngirum imam malik di jëfandikoo cosaan cosaani imam malik di jëfandikoo ngir ubbee ci diine waaye léeg-léeg mu wuuteeg imaamu malik ngir ni léeg-léeg malik ci boppam dana wuute ak ay tegsam moom ak ay usoolam ay cosaanam ndax yenn yoo xam da koy gaar ci misaal rek ci bay'ul xiyaar maam xiyaarul majlis Malik moo solo xadis bi jëlee ko ci Malik an Naafi bi ibni Omar anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaal al bayyi'aani bil xiyaari maa lam yatafarraqa ñaar ñi jëndante ko jaayante am nañ droit xàccante li feek taqalikoo woon ci barab moo tax ibni Omar bu la musaa jaay day jóg génn jàkka ñëw duggaat day ñëw génn barab bi ngeen jaayante duggaat boo bëggee xàcc mun la génn naa taqalikoo nañ kon li am solo mooy Euh, mujtahid mutlaq ñu ni jeex na ci depuis siècle 4 waaye ñaari ci des nag mooy al mutlaqul muntasib wal muqayyid mooy Suyuti wax na ko nee na euh, bu fekkee ci suñu ngirum Shafi'i la ki ci des rek mooy ku mel ni Ibnu Burhan wala ku mel ni bu dee ci Maliki yi Ibnul Munir gis nga kon boo seetloo ci biir masabu Malik da xalaat ni mën naa am mu tànn Euh, abu mu tànn euh, ibnu xaasim wala ibnu wahb wala euh, soxnoon waaye gis na ñoom ñëpp tudd ci kenn ibnul munir rek la ci tudd xëy na misaal la waaye du xasar su ko defee kon kiy fatwa nag ndax buy fatwa nit ki da koy fatwa ci benn mazhab rek wala da koy fatwa ci li nga gis ni moom mooy arraajeex loolu nañ ci ñëwaat ci kanam mu gën a yaatu am na ñu wax ni li war ci mufti bi kiy ubbee mooy mu topp dalil rek mu topp dalil tegtal bi maam saa yu tegtal bi ñëwee wuute sax ak ngiiram war naa mën a fatwaa ki koy laaj ci li nekk ci dalil bi ñu misaal ci benn misaal euh, Maalik day wax ni ki woor kooru farata saa yu juumee lekk mbaamu naan kooram day dog day fay xadis bi ñëw wuuteeg loolu ñu ni kon booy fatwaa nit ki ndax da koy fatwaa ci xadis bi wala da koy fatwaa ci li Maalik wax ñu bari ci la ñuy songe mazhabu Maalik daal ni Maalik moom ñu bari dañ naan rek Maalik nee nangam ci loolu laay yem te pourtant ñi wax loolu sax am nañ ci am nañ ci droit bu wér ndax Maalik mooma dañ ñëw ci kanam ci ay mbiram doo mën a wax ci sharia lenn lu mu waxut woon daanaka te lépp lu muy wax ci sharia am na fu wér fu mu koy teg foo xam te ni doo xam. léeg-léeg nag nit dana ñëw daal ni ci misaal mooy rek lu mel ni Cheikh Khalil wala lu mel ni euh, borom risaala wala yu mel noonu lu tax duñ indi ay texte ay xadiis ak aya donte nañ ko indi waaye lu tax maanaam duñ ci duñ ci sukkandiku daal 100 pour cent li tax mooy dafa am ñaari façon taalif yi borom xam-xam yi am benn bi mooy taalif yi nga fiqhu sunna maanaam taalif fiq waaye ci kaw nga indi ay xadiis di ko leeral am lu ñuy wax xikaaya comme ni borom Khalil ñoom def dañuy nett li wax yi borom xam yi dañuy nett li borom wax yi borom xam yi. waaye seen wax yooyu nag bul jàpp ne daa teguwut ci ay tegtal waaye dañ koo def ngir téere yi téere yi taalif ay muxtasaraat la ay téere yu gàttal la ngir mën cee jariñu moo tax du baax kon ñuy indi masala bu indi indi xadiis yi jaroot yëpp wala ay yëpp dañ koo def ngir benn fii a muayyana ngir ak kuréel ci biir société bi moo tax borom insaaf nag nee na borom insaaf nee na maanaam tënku ci mazhab ci biir fatwa ak di toxoo ci mazhab bu tayee nga fatwa kii ci lii bu subaa nga fatwa ko ba beneen mazhab nee na loolu boroom xam-xam mi wuute nañ ci ci ñaari wax euh, Malik ak yi ñoom liñ gis mooy mën naa nekk waaye loolu boo ko tax taxrijee ci usulul mazhabil maliki ci cosaani mazhabu Malik day gis ni kon day mel dañ koy bañ euh, li gën a siiw nag mooy bañ gi maanaam wax ni booy fatwa nit ki dañ koy fatwa ci benn mazhab ci misaal ki nga xamante nii dafa jàppoon ba pare ñëw euh, laal awraam ci biir tenq loxoom wala ci biir baaraam yi donte baaraam bu del bu deel dolliku la mu ñëw laaj la ni la ndax loolu day yàq njàpp nga ni ko déedéet du yàq njàpp ndax xadis bi dafa wax ni in huwa illa bidatun minka ab cër la ci yow kooku yaa ngi koy réeral kon ñu bari nag ci ñuy fatwa daanaka foofu lañuy sukkandiku dañuy ñëw rek wax la xadis ba wax fekk xadis bi duñ xam ci muqayyid la wala mutlaq la wala ci lu mu wàccoon contexte bi ko doxoon a wàcc ak tamit ki yonente bi doon waxal kan la ndax ku bannee xam foor la wala gone gu ndaw wala yu mel noonu yooyu yëpp kon da ciy bàyyi xel niki noonu ci misaal nit laaj la ni la ndax soxna ak boroom këram sañ nañoo eh, jëflante jëflante bu nekkul sëy ci biir weeru koor wala yu mel noonu nga fatwaale ko ne ko dagan na na xadis ba loolu la wax nga xam ni bu boobaa fatwa amma nga joxe te pourtant yonente bi islam moom daf ko woon fatwa amma ndax ba ko mag mag laajee da koo wax ne ko mën nga koo def waaye ba ko gën laajee da koo wax ni ko déedéet mënoo koo loolu lépp kon dañ ci ñëwaat ci alfatawa shaza su ko defee kon ibnul qayyim ci mu muwaqqi'in nee na loolu mooy li wér mooy maanaam booy fatwa nit da nga koy fatwa ci benn mazhab moo tax dañ ñëw ci kanam am na borom wax ne man tatabaa ruxasal ulama yatazandaq ku topp yombali borom xam-xam yi da nga dem ba génn ci diine te doo ko tey euh, su ko defee kon kiy tuxu ci mazhab yi kiy tuxu ci mazhab faw bu fekkee dagan na ci moom ci ñuy wax ni dagan na donte ñu bàyyi xel ne am na ñu wax ni daganul mooy ki nga xam te ni kon dafa war a peeg mbooleem adillatu sharia mbooleem tegtali sharia yi ak nañ nañ koy tegtaloo ak yoon ya ñuy aw pour tëttaloo ci dafa war a peeg yooyu yëpp doog koo xam su boobaa nag ñu ni mën naa tuxu ci mazhab waaye moom buy fatwaa it bu boobaa moom ci boppam ñi muy fatwaa kenn ku nekk na ko fatwaa ci lim gis ni mooy ar-raajih fil mazhab ànd ak ñu xam ne biir mazhab mi sax day am ay wuute yu baree baree bari comme ni euh, yusalli wa yaqdi ak sama qaala maalikun ba bayit yooyu jeex euh, moo tax al imaamu ahmad euh, day bañ lu mel noonu nee ci misaal nga Eh, bu kenn laajoon waa Kuufa ci nabis nabis muy resin juñ nal lay lan mooy ab atteem ndax bu ko waa Kuufa daganalee day tax man koo dagan wala bu nit laajoon waa Madina ci sama muy way way yoo xam du musique wala kenn laajoon waa Makka ci mutaa muy mariage temporaire nee na bu fekkoon maam dangaa ngaa jëfandikoo gis-gisu waa Kuufa ak gis-gisu waa Makka ci misaal ci ci ci mariage temporaire jëfandikoo euh, gis-gisu euh, euh, waa Kuufa ci nabis muy resin juñ nal jëfandikoo gis-gisu waa Madina ci way nee na bu boobaa kooku sax ab kàccoor lañ koy jàppee ab kàccoor lañ koy jàppee moo tax ci sunal Bayhaqi mu wax ni man axada bi nawaadiril ulamaai xaraja anil islaam yi yi raar yi raar ci gis-gisi boroom xam-xam yi ku ci jàpp dangay génn ci lislaam lu mel ni tey ci misaal ñu ni la woon bala ngaa laal ab kaamil da ngay laab nga ni ah déedéet ndax ibnu Hazm ak zahiriya ñoom ñëpp ñoom Daawud nee nañ laa yamassuhu illa al-mutahharun nee na firiwul sax ni alquran ku laabut waru koo laal ndax laa yamassuhu nee jumla bi jumla xabariya la maam day xibaar te nee na damir yarja ila aqrabi mazkur damir day dellu ci di gën a jege ca la yamassu lawha al-mahfuz illa al-mutahharun wa humul maam lawhul mahfuz malaayika yi rek ñoo koy laal jumhur weddi loolu kon boo fatwaa nit ni ko kaamil mën nga koo laal saa ngay jàpp kon sukkandiku ci waxi ibnu Hazm day mel na ngaa topp fatwa boo xam ne fatwa shaaz daal nañ ci ñëw ci kanam waxoon nañ ko sànq ci jàppoon nekk am maalik yi laal sakaraam ci comme ni nga koy waxee ci masabu maalik ba pare jàpp ni laal gi mu koy laal jamono yi mu koy laal ab xanafi la kon jàppam baax na loolu nekkul loo xam lu dagan la ci lislaam euh, waaye nag bu fekkee maaliki bi day roy ci keneen koo xam ni du maaliki ci misaal am na yuñ ko tere yoo xam moom bu ko defoon julleem day yàqu te pourtant bu ko bu royee ci ki ko def julleem mën naa baax ci misaal koo xam te ni ci masa bu maay la bokk dañ koo tere mu masaa ci ay kawas ndax gis ngeen charte bi ci njëkk mooy na nekk der der wu laab der wu ñaw suturaal barab farata bañ koo so comme ba charte yooyu yëpp mat nga ni ñëw bokk ci masabu maali masaa ci ay kawas dem julli ñu ne sa julli baaxut waaye tey bu fekkoon ab Shafi'i moo lay jiite dem masaa ci ay kawas nga ñëw topp si ginnaawam dañ naan sa julli baax na dañ naan sa julli baax na donte yow mayuñ la loolu yow yooyu yëpp kon mufti bi dafa war a bàyyi xel mufti bi dafa war a bàyyi xel ni ruxas yi maam yi ñu yombal ci lislaam ñaari mbir la am na yoo xam te ni dafa war ñu jël ko maam dafa dañoo sopp ñu jël ko léeg mu war muy ruxas yi nga xam te yombal yi nga xam dafa war ci alquran wala sunna si yonent bi salaam lu mel ni wàññi julli lu mel ni boole julli ci ab tukki lu mel ni lekk medd ca fekk da ngaa woon ca lekk yooyu ay ay ay ay ruxas la ay yombal la yoo xam te dañoo sopp koo xam te ne jël ruxas yi ñuy wax yi nga xam moom yombal yi ñuy bañ ko ko jël ñu ni ko topp mën naa am nga génne ci diine mooy nga jël am masala boo xam te ne laaj masala bi dañ cee wuute boroom xam-xam dañ cee wuute ci misaal dañ cee wuute rek nga jël benn fatwa ba gën a yomb rek daal naa jëfee booba li nga gën a yomb kon naa ko jëfee ñu bari ñuy laaj léegi dañ la koy wax rek naan la ndax ginnaaw Maalik dafa tere lii te Abu Hanifa daganal na ko téemaa def mësab Abu Hanifa loolu lañuy bañ ci boroom xam-xam yi nga topp ruxas yooyu su ko defee kon mustafti bi mustafti bi ki nga xam te ni mooy laaj tamit am na yu ñu bëgg ci moom mu mel ko kiy laaj ci diine bokk na ci li liñ bëgg mu mel ko ci ay tegginam mu laaj ci sharia bañ laaj leneen lu sharia kiy jàng sharia nga koy laaj boo ko laajee wàllu médecine yaa ngi koy sonal bu fekkee laaj bi dafa am laaj dafa dafa taq ci sharia taq ci médecine ci misaal te bu la ci fatwaa ci sharia faw dafa war a war a mu jokkoo ak i médecin su boobaa da war a dem ci boroom xam-xam boo xam booyee na loolu waaye bul dem ci rek koo xam te ni wàllu sharia gi la maîtriser nga dem laaj ko ci ndax mën na laa fatwaa loo xam da lay lor comme ni ñu xamee woon sànq ni waa ji saxaabi yi boobu laajoon saxaaba yi ñu fi ma sangu ji mu sangu daal di faatu niki noonu tamit moom miy laaj dañuy bëgg ci moom mu bañ a am kersa ci laaj ci diineem moo tax yonente bi alayhi salaam wax ni ni'ma nisaa'u nisaa'ul ansaari lam ya lam yamna'hu lam yamna'hunna al hayaa'u min at-tafaqquhi fi diin wala ala an yatafaqqahna fi diin mu ne jigéen yi ansaar ñu baax lañ ndax kersa taxul woon kersa teewul woon ñu jéem a jàng seen diine di laaj kiy laaj tamit bëgg nañ ci moom bu mu laaj ngir sonal ki muy laaj naa ko nattu ba xam xam na li muy li mu jàng wala déet daloon na imaamu Shaafi'i dem na ci ab barab ñu bëgg koo jaxaseeg euh, waa dëkk ba laaj ko ay laaj bokk nañu laaj ñu ko laaj ñu ni ko benn waaye ngi nii boo xam ne doon julli bi mu sëlmalee ne asalaamaaleykum ñi jabaram tas daañu wax asalaamaaleykum julleem yàqu mu xool ci kaw joxe 1000 euh, dinaar war ko mu xalaat ci bu ko neexoon du ko tontu ndax laaj yooyu laaj yi taxanut la maam da ngay laaj nit ki ngir sonal ko mu waaye ku yàlla mayoon la mu tontu ni ki julli. ni asalaamaaleykum julleem yàqu dafa amoon soxna te xamul woon ni soxna si daa am boroom kër bi mu ne asalaamaaleykum mu gis boroom këru soxna si moo tax sëyam tas bi mu ne asalaamaaleykum wetu mu gis deret ci mbubbam xam ni kon julleem baaxut ndax dafa julliwaare sobe bi mu xoolee ci kaw it dafa am ku mu yoreeloon bor ni ko bu weer wi feeñee dinaa la fay 1000 dërëm 1000 dinaar bi mu xoolee ci kaw gis weer wi moo tax mu war a fay lu mel noonu comme laaj yu mel maanaam deesu ko laaj boroom xam-xam ndax laaj yi cax la cax la waaye du laaj bokk na ci laaj yi laaj fan yu baree bari naan diw dafa dugg ci néeg jaawale soxnaam ba am moom doom wala yu mel noonu donte léeg am waaye imam Malik boo ko mel noonu da lay dumalu bokk na ci it yu mel noonu di ko moytu nit ki noonu laaj loo xamante ni amalu la njariñ wala suñ la ca tontoo sax mu lor la la tasalu an ashya'in tubdalakum tasu'kum wa in tasalu anha xiina yunzal alquran tubda lakum afallaahu eh, al aqran ibnu xaabis bi yonente bi waxee ni aj leen makka aj war na ci yéen dafa ñëw ci yonente bi ay salaam ni ko ndax at mu jot la ñuy aj yonente bi ni cell ba mu jàll yonente bi ni su ma ni woon waaw mu war leen te du ngeen ko man te bu ko bañ bañee def daal di alko daal xanaa xamu leen ne ñi li alak ñi leen jiitu woon mooy bari ay laaj bari laaj sax dana indi léeg-léeg was-wasa maam dana indil nit ki muy jax-jaxi ci xolam nu ne mu bëgg koo laaj nu ne mu bëgg koo laaj léeg-léeg sama laaj la loo xam ne yow miy laaj sax day réeral far te li muy laaj bu simple la waaye ay jax-jaxee moo koy waral yooyu yëpp kon kii laaj dafa war a moytu euh, kii laaj dafa war a am teggin ci ki muy laaj na xam ne jamono yi mu koy laaj kooku ab sëriñam la moo tax gis ngeen euh, Cheikh Xosari rahimahullah bi mu ñëwee Sénégal am na benn bis euh, ñu wax ko benn mu taxaw benn xale war a jàng waaye nanguwu koo diglu ñu laaj ko lu tax ma ni su ma ko dégloo day mel ni dama ko ijaasa day mel ni damaa d'accord ci li muy li muy jàngale moo tax kon eh, maanaam ki ngay laaj jamono yi nga koy laaj day mel ni moom sab sëriñ la bu lay jàngal moo tax nga war ko joxe ay teggin inna alladhina yunaduna min waraa'il hujurati aktharuhum la ya'qilun walaw annahu sabar walaw annahum sabaru hatta takhruja ilayhim la kaana khayran lahum loolu kon loolu lay jàngale kon bu mu laaj tamit rek ngir laaj yoo xam ara ayta la ara ayta law xadasa kasa maa xukuma kasa maanaam bu dara xewoon luy atteb dara Maalik dafa doon bañ moo tax boo Musaa jógee Irak ñëw Madina boo ko laajee rek xanaa yow ci ara ayta yow ni bokk waa kër Abu Xanifa euh, bokk na ci euh, misaal yooyu laaj bi fi doon laaj fan yu bëree bëri dañu laaj ko xam yu bëri mooy euh, diw dafa jël téléphone wujjam woo ci borom këram ni ko mën a diw dama bëgg nga may ma sama baat bu may ko baat fase mi ci kan lay dem loolu du fa du du du istifta waaye istirshad la loolu kiñ ciy laaj bu fekkee dégg na fiq ci sharia du tontu laaj bi waaye day fexe ba xam li wër laaj bi yépp li wër laaj bi yépp lay xam bu ko xamee nag daf ñuy wax sabr wa taqsim maanaam xool li bokkut ci laaj mu génne ci li ci bokk mu téye ko su boobaa dina xam na muy tontoo gis ngeen loo yante mos naa jëfandikoo loolu benn saxaa bi ñëw na ci moom di xotti ay yéeréem di pes boppam naa ko al ko yooyu itam lu la alak mun ko damaa tàbbi ci sama soxna bëccëgu koor te maa ko tey boo seetloo yonente bi sànni na xotti yére yi mu doon si xotti yonente bi jëlul loolu alku naa ji mu wax yonente bi jëlul loolu néew ko alku woowu nit ki noonu pes gi mu doon pes boo bi jëlul loolu waaye lam soxla mooy tàbbi naa ji sama soxna bëccëg ko te maa ko bi soxla moom moo tax kon kii istifta bu waxee mufti bi war naa xam bu baax a baax yim soxla ci eh, outil yi li mu soxla ci maam ibaaraat yi mu wax baat yi mu jëfandikoo yi mu ci soxla ak yi mu ci soxla wut nga gis naan la ndax damaa war a ndax damaa war a naafila wala wala déet kooku li ñu ko war a njëkk wax mooy déedéet waroo naafila ndax naafila warut luñ sopp la moo tax kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xam yu sew la yu mat di bàyyi xel ci laaj ni ki noonu it fatwa bi maam laaj bi bu nga ko jàppee ab game ab ab jeu ab jeu maanaam euh, bu laajee li ñu tontu ko mu ni kon lii nag nga xam day jàpp moom ki muy laaj dafay jàpp ni kii maanaam ab fokat la boo xam te nii man daal naa faw ak moom ñu xam tamit ni al fatwa tataghayaru bi taghayyuri zamani wal makan fatwa day changer fattuwaa day changé misaal mi ci gën a leer mooy xam nga ni yonent bi alayhi salaam am na ku ñëw ci moom ni ko lan moo gën ci jëf yi muy ko julli ci njël njëlbeenu waxtoom keneen ñëw ci moom ni ko lan mooy gën ci jëf yi muy ko nangam ak nangam keneen ñëw moom ni ko digal ma loo xam te ni baax na ci man mu ko bul mer keneen ñëw ci moom ni ko digal ma loo xam te baax na ci man del topp say waajur yooyu yëpp li muy jàngalee mooy kon al fatwa tadaxayyar fatwa day changé léeg-léeg nga gis boo xam fatwa ci benn mbir ci barab ñu laaj ko ci beneen barab mu fattuwaa ci leneen nga song ko daan ni tax ma waxoon nangam démb fekk la ko waral mooy fattuwaa bi moo changé ibnu abbas nit ñëw na ci moom ni ko damaa rey nit astaghfirullah ni ko luy atteeb ku rey nit ibnu abbas ni ko ku nit moom dañ lay rey te sawar nga jëm ñu toog ci jotaay bi ba mu yàgg keneen ñëwaat ni ko luy atteeb ku rey nit mu ne ko ku rey nit yàlla baal na la ñu ñëw ci moom ni ko ibnu abbas lu waral li mu ne ko ki njëkk laaj damaa gis ni rey na ba pare damaa gis ni dafa bëgg a rey bi ma xoolee kanamam laa xam ne kii dafa am intention rey nit moo tax ma ne ko ki rey nit mun a tuub ki ci des damaa gis ni rey na ba pare ni ma gisee kanam xam naa ne rey na ba pare moo tax ma bëgg koo wutal solution ngir mu dem tuubi yàlla jégal ko borom subhanahu wa ta'ala kon fatwa day changer ngir barab day changer ngir ngir jamono waaye day changer tamit ngir jëmm ki lay laaj lim soxla lan la loolu lépp nag day wane kon ni kii fatwa war naa bàyyi xel yooyu bu baax a baax ndax jamono ju nekk dafa ay problème am jamono yu nekk dafa am ay problème am am luñ fa ittewoo yu bees yoo xam ne amul jamono yu njëkk ya léeg nga gis ay bu ñu la waroon maale maam 30 32 masala yi maale yi wax ni xaw ma ko bu ñu la ko waroon tey benn waaye bu am fit rek mën naa dem tontu yépp lan moo tax maal yi tontu ko woon kon ay intibaaraal yoo xam te ni yu bari yu am ci laaj yooyu te dañ ci ñëw ci kanam suñ jamono nag gis nañ ni ay xew-xew yu bari day faral di xew ak ay. Euh, événement yu baree baree bari yoo xam amul woon ci jamono yu yàgg ya am boroo xam ne boo yee woon laaj leen ko mën nañ la caa bañ wax dara ci misaal boo demee ci masabu ma dañ lay wax ni la booy julli faw li ngay jullee day jokkoo ak suuf si faw li ngay jullee day jokkoo ak suuf si boo taxrijee faran boobu kon da nga naan kon julli ci avion kon ci masabu Malik kon du mën a nekk kon ba jullee julli gi du wér kon ndax avion taxawut ak suuf gi ak suuf si boo demaatee ba ci biir da gis ay sew sewaan ci biir ndax moom faw day toj ci suuf wala sujjóot bi moom lañ bëgg mu toj ci suuf wala yu mel noonu avion ndax maam euh, asamaan si jirmu la maam yaram la bu dee yaram la am na fu mu laante suuf si kon wala wala déet yooyu yëpp ay mbir la yoo xam te nii xëy na ba ci Malik di fatwa jamono ji amul woon moo tax loola da mën naa changé waat ren mën naa changé waat tey boo gisee moo tax maari di ci wuute ak ay dongam léeg-léeg ki julli jot amul ndox moom jàppee euh, waxtu waa ngi dem te faw mu julli nu mu war a def yu yusalli wa yaqdi ak sama qaala Malik comme ni ngeen ko xamee am na ñun day julli day fay am na ñun du julli du fay Malik sax loolu la wax far waaye loolu mu wax sax moom du du du raajax ci mazhab bi far am ñun day julli ba fa jógee du fay am ñun day bàyyi ba dem këram da du fay nga xam ni kon booy fatwaa nit ci ci avion ci misaal man ko fatwaa ci lu mel noonu man ko fatwaa ci lu mel noonu su ko defee kon euh, ngir nga xam jamono ak xam tamit ni nit jamonoom la gën a nuru ci baayam day baax ci yow mii fatwa ngir nga xam ko moo tax léeg-léeg fatwa bi day ñëw ubbee ci diine day ñëw maanaam ci aaday aaday nit dal na benn ba xam bu mag euh, Nasiruddin Albani Muhammad Nasiruddin Albani dal na ko ci Arabie Saoudite bi ñu ko laajee lan mooy àtteb jigéen muur kanamam dafa wax ni nekkut lu war taalif ci ab téere al raddul mufhim téere boo xam ne anwaan ba rek dafa dafa xaw a maam tontu maam tontu bi gagloo kiy tartarlu ak di métti métti lu di waral na jigéen dafa war a muur kanamam dafa fatwa ci biir Saudiya lu wuute ak seen aada ñu génn ko Saudiya tax ñu génne ko fa yu mel noonu day faral dal boroom xam-xam Maalik rahimahullah dal na ko gis ngeen diñ koy duma duma yu métti ya ba tax julli seetu ci julli mbooloo ndax salasul bawlu la ko waral mooy xallil euh, euh, mukrahi talaaq comme ni ngeen ko xamee ndax fasem kuñ maanaam day dog wala déet Maalik wax ni du dog euh, euh, buur bi jàpp ni xëy na ñim doon forcé ngir ñu jaayante moom loolu la Maalik di saboté fekk te pièce la woon bi ñu ko def kon ki ki ñuy fatwa kon na xam ni maanaam aada day jeexital ci biir fatwa moo tax borom xam ne usul lañuy wax ne al aada dañ koy atteloo aada dañ ciy atte kon borom xam-xam bi fatwa faw mu xam dëkk ba muy fatwa seen aada seen aada ci misaal tey boo demoon ci misaal ci réew Europe yi ci misaal fatwa yi nekkoon fii ci suñu réew yépp daanaka boo demee ci réew Europe day wëlbatiku waat yu ci baree bari day xaw a changer léeg-léeg donte diine nag am na ay mutaxayiraat ak sawaabit am na yoo xam du changer mukk moom waaye am na yoo xam te ni day changer ñaari lu ci baree baree baree bari muy zanniyaat yi hmm. moo tax charia euh, dafa bàyyi xel jamono bàyyi xel barab gisoo atte euh, dagg loxo ci sàcc charia day wax ni bu fekkee bu fekkee ci biir guerre bi la maam guerre dafa am ku sàcc duñ dagg sa loxo loolu la ñuy wax ne isa warada lixtimal batala listidlaal batala listidlaal wax ne isa daaqal waxtu tasan wa isa tasan daaqa saa yu jamono xatee ci yow sharia yaatalal naa ko waaye saa yu yaatoo rek sharia xatalal naa la mhm. ci misaal Omar ci amul majaa ñi sàccoon dëggut seen loxo parce que jamono moo changé moo tax moo tax jamono day changé ni ki noonu it léeg ñu laaj bu fatwa fekkte fatwa ba dafa am ne ci ron gi comme ni def Maalik maam nga fatwa ca mu indi musiba mu gën a rëy nga fatwa ca indi musiba mu gën a rëy moo tax faw kii fatwa mu xam pexe yi laajkat yi seeni pexe ak maanaam ndëgg sërëx yi ñu koy lalal ngir mu dugg ca moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon na wax naan Aïcha naan ko lawla xaw ma kii xadiisu ahdin bi jaahiliya la harimtul kaaba wala ja'altu laha baabayni bu fekkoon sa gaa yi nekkuñ ñu yes ci lislaam kon kaaba gi dama koy màbb wutal ko ñaari bunt waaye kon dafa sóoraale ne kon ñii ay nit ñu bees lañ ci diine xanaa gisoo eh, ci sàngara rek sharia bi ñu koy araamal bu tëba tëboon araamal sàngara rek araab yi dina am jafe-jafe ak saxaaba yi waaye ba mu waxee ne laa taqrabu salaata wa antum sukaara ku mel ni Omar daan ni kon dootuma ko defati ginnaaw moo tax ba ba ñu nee ni fa hal sàngara sa tasaaroo ci biir mbeddi madina yi loolu xëy mënuñ ko dee fatwa xam la jàngale la waaye teewul même jàngale sax day nekk ci ay étape rawatina kat fatwa bi nga xam te nii dafa war a changer ci ay jamono. am na ku mës a ñëw ci benn ci suñu mbàkk bu soo laaj ko benn laaj laaj boo xam te nii laaj bu doy waar la bi mu ko laajee suñu mbàkkee dañu ko gan kër ngay siyaare ci kër yi mu wax ko mun ko suñ tubaab dafa bari ay dafa bari ay naanuwaay demal ca kër googa nga laaj leen ko. parce que bu ko tontu woon mën naa indi fitna suñu ma xam naa dina xam li may junju bi mu ko waxee loolu waaye di commencé commentaire mu ko fii kenn du fi jëwee fii kenn du fi jëwee kon léeg-léeg nit bëgg nga dumaal ko nit ci fatwa laaj la la nit di def laaj la ne diw mi ngi def nangam luy àtte bi wala mun la kuy def nangam luy àtte bi yow laaj ko loolu ndax euh, boo ko mënee laaj ko ni ko kan mooy def loolu wala nga ko jël ma ci suuf bu ko defee kon mufti bi léeg-léeg du du aajewoo fatwa directement waaye day aaje woo jël coordonnées ki koy laaj fexe ba jokkoo ak moom xam la wër mbir mi yépp ci misaal nit mën laa ñëw ni la dañuy dal lu bare bari ci réew Europe yi ñu nekk euh, euh, lan mooy àtteeb ci misaal jabar joo xam ne dafa simmi konte ak borom këram nit nit dañu ci yoon la wax nii la man kat sama borom kër jox naa ko vingt dollars yam ma joxoon wala vingt mayoon léegi kon xanaa ah, sëy bi fag tas na bu boobaa am na fu mbir mi àgg foo xam te ni yow mufti bi ci boppam man ngaa wax ndaw si sax ni ko simmi konte dafa araam parce que ci ay pexeem moom waaye simmi konte dafa araam boobu nag sañoo ko wax publiquement parce que boo waxee àtte bi publiquement fatwa xaasa la nga def ko fatwa ma maam da nga ko waroon jox nit kenn nit rek ma ko soxla nga jox ko mbooloo mépp te bu boobaa day dugg ci Ibnu Mas'ud waxoon ni boo waxee ay nit ci lu seen niveau wala lu ko manqué da nga fitnaal ñenn ña su ko defee kon euh, fokk mufti bi muy def istifsal ndax dañuy wax ci usul ni tarkul istifsal fi maqaami lihtimal yunazzalu manzilat al umumi fi l maam sharia lu mu war a détaillé te ko bàyyi ko noonu xamal ni am la kon yow mufti bi kon loo war a détaillé détaillé ko day mel ni am nga ko def kon boo ko defee am bu boobaa li yaxmilu awzaarahum kaamilatan yawma alqiyaama wa min awzaari alladina yudillunahum bi xayri ilm da ngeen ko buntu boobu kon Euh, su ko defee kon loolu da ciy am solo yonente bi aleyhi salaatu wasalaam benn saxaab bi ñëw na ci moom ni ko seedeel ni sama doom yi may naa leen lii yonente bi da ko woo ni ko kaay ma laaj la mu ñëw mu ko ndax ñëpp nga may see waaw seedeel ni doom ji may naa ko lii yonente bi ni ko ndax ñëpp nga may xam nga war na ko fatwaa ko waaw may sa doom dagan na ndax hiba moom ci da ngay dagan la bokk alxuraan ne ko ndax sa doom yëpp nga ko defal mu ko dee mu ko laa ashhadu ala jawr ala jawr du seede ak neen du ma seede lu jeng du ma seede lu noonu kon yooyu yëpp dafa mat a bàyyi xel kon ci kiy laaj ni nga koy tontoo bu ñu lay laaj tamit faw yow mi laaj ak ki ñuy laaj faw mu raflewu ci ak bànneex ci bànneexu maam bi jéem a feeñal boppam man xam naa lii man rek maa ko xam bu masala bu ñëw rek fa saasa mu gaaw bëgg a tontu gaaw loolu mooy musiba bi gën a rëy nee nañ ku ko koo def rek yaa ngi ubbil sa buntu sa bopp buntu sawara wala iyaasu billaah eh, kiy laaj tamit kiy laaj léeg-léeg mu jël laaj bi rafetal ko lool tëgg ko tëggin wu rafet fekk ak neen ak ay pexe la lal ci suuf faw mufti bi mu xam tamit pexe yi nga xam te ñoom moom lañuy pexe moo tax boroom xam-xam yi charte ci am mufti mu nekk ku yewu ku yewu lool ba du sàggan nekk tamit koo xam day xam pexe doomu aadama yi nekk koo xam te nii fexe ba bu waxee ay waxam duñ ko jël mukk jëfe ko faneen moo tax Ibn Abidin nee na ci jamono ji moom loolu ab charte la ci fatwa nee na nga moytu bu baax a baax a baax al la fil xusumaat mooy suñ jamono ji mooy avocat awokaa yi bu ñu lay laaj na nga bàyyi xel mooy ñu jàng droit kon na nga bàyyi xel bu baax a baax laaj yi ñu lay laaj ndax ñaare ay pièces day nekk ci biir mufti bi tamit faw day nekk koo xam te ni ku ubbi ku dënn lay nekk ku leerum xel lay doon euh, bu mu rafet njort ci koy laaj tamit lii cosaan ci kiy laaj mooy nga ñaaw njort ci moom mooy cosaan donte al aslu mooy baraatu zimma waaye suñ jamono lii cosaan ci ki lay laaj ci yenn laaj yi ñaawal njort ci moom déjà ba pare nga xam te bu boobaa da nga mën a dimbali euh, ndaxte yow li ngay wax yàlla ngay xibaaral yàlla ngay xibaaral te waxoon nañ ko sànq wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha xalaalun wa hadha xaraamun li taftaru ala allahi alkazib inna alladina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun mataaun qalil wa lahum adabun alim gis ngeen tënk maam suñu borom xuppe gi mu xuppe ci loolu ñu xam ni fatwa léeg-léeg mu nekk jamaaiya maam nekk fatwa boo xam te ni mbooloo mépp koy aajowoo loolu mooy fatwa jamaaiya moo gën nag ci fatwa yi maam mbooloo dajaloo ci am masala daan ni lii mooy gis-gisu boroom xam-xam yi ci nàngam Omar daan na ko def suñ ko Musaa laaj day woo saxaaba yëpp woo leen lu xam-xam laaj bi da leen di woon leen nangam li di seen gis-gis saxaaba yëpp àndoon ko nangam ci seen gis-gis bu boobaa ñu tuddee ko ijmaa'u saxaaba kon boroom xam-xam yi suñu jamono nañ bàyyi xel laaj yi leen laaj ñu ciy diisoo ak yeneen boroom xam-xam nekkul luy wàññi seen seen nekkul luy wàññi seen doole waaye lu leen di dimbali la Euh, moo tax saxaaba yi noonu la ñu daa def Omar ibn Abdul Aziz moo njëkk a sos ab majlis tudde ko majlis fiqh yi boole mboolem fuqahaawul madina yi ak ña fa baax ñëpp di ànd ak ñoom te booba sax pourtant nekk gul xalifa booba nekk gul xalifa waaye waali la woon rek ci madina dajale boroom xam-xam yépp ni leen bu dara amatee nañ ci waxtaan ba juboo ci ci kaw ñu teg ko ci xam-xam ñu ñëw ci li ñuy wax alfatawa shaza maam ubbee yi nga xam te ni dafa raar ci jamono ubbee yu raar yi la gis borom xam mu jékki-jékki wax benn masala boo xam ne dalay jaaxal lool nga kii nu mën a dagana loolu am na ñu ci siiw am na ñu ci siiw ci fatawa yu mel noonu dañ ciy tuumaan lu bëree bëri cheikhuna yusuf al-Xaradawi rahim hafizahullah dañ ko ci tuumaan lu bëree bëri waaye lu bëree bëri ci loolu li koy waral mooy euh, ku mel ni Xaradawi li waral loolu di ko mooy day topp lu bëree bëree bëri gis-gisi ibnu hazm ak daawudu zahiri day mel ni boo demee Égypte ash-shafi'iyya mooy seen mazhab waaye ku mel ni Qaradaawi day mel ni kon dafa infasala an ash-shafi'iyya fi ba'd al-ahyan yanfasilu an ash-shafi'iyya fi ba'd al-ahyan léeg-léeg day génn ci gis-gisu shafi'iyya euh, day mel ni day dem bëgg a nekk mujtahid mutlaq waaye boo seetloo fi ne du mujtahid mutlaq ndax li tax mooy aaraawu Ibn Hazm ak aaraawu Daawud Zahiri lu ci ëpp ëpp moom lay jël muy mazhabu Zahiri yi bi nga xam ñoom Zahiru nas rek ci la ñuy àtte maanaam bitig euh, laaj bi bitig texte bi. Euh, fatawaa chazda mooy iftawa yi nga xam te ni ñaare sax ñu ëpp ñu koy def duñ leen laaj duñ waruñ koo tuddee fatawaa ndax xëy na maanaam ñu tudde ko maanaam jéem a fatwa jéem a ubbee da ngay gis koo xam te ni day xool yi nga xam day mel ni sax composants yi ñaare da koo xam te day ñëw laaj laaj bu raar raar waaye benn borom xam-xam képp nga gis mu ñi ma jëlu làmmiñam wax ca indi ca lu raar raar loo xam te ni dana jaaxal ñëpp far dana jaaxal ñëpp far loolu léeg-léeg la koy waral mooy eh, ixtimaalaat ngir maam lii mbir mi yenoon na nangam ak nangam kon naa jël loolu kon wax na ko nangam wala aaya bi nangam laa ci déggee naa ko attee nangam fekk te yow na nga ko déggee am na ñu la jiitu woon ñoo xam te ni dégg googu amoon nañ ko waaye tawarro maanaam sàmm ci suñu borom moo taxoon ñi mewuñ koo leeral sax ni ki noonu it fatawa shaza yi li ko gën a waral bokk na ci wasaayilul i'lam maanaam média bi média bi bari gum bari ak bëgg a siiw gu nit bëgg a dem ci média yi dana waral léeg-léeg dafa nekk paaka ñaari boor dafa nekk ñaari boor ni mu baaxee ci tasaare xam-xam noonu la baaxee ci tasaare noonu la yéesee ci tasaare ay musiba ndax média bi moom kii moom média bi di ko itteel mooy xam lu raar lu mën a jox nit ñi rek daal di koy tiital tiital bu rëy diw nee na nangam dagan na wala diw nee na nangam araam na bu ko defee mu jaay sa fatwaa yow daal di lay lor nag te fekk yow la ci jublu woon mooy xëy na siiw moo tax yooyu bi sallallahu alayhi na bokk na ci Eh, ñi ñuy ndëkkal ak sawara boroom xam-xam boo xam te ni dafa amoon xam-xam moo tax kenn ci ñoom dara wax naan yàlla yàlla boo ma def ab pont bu may jaar bu nit ñiy jaar ba pare man may diig wala yaasu billah kon eh, fataawaa yooyu tasaaroo gum jamono yàq na lu baree baree bare ci jamono muy ubbee yi nga xam te ni dafa kon li koy waral bokk na média bi ak gaaw gum gaaw ndax tey benn email rek wala benn audio whatsapp rek mën naa wër mbooleem tuuru àddina bi yépp ci benn fatwa bu am ñépp daal di ci jot tey euh, xëy na xëy na ki koy tuxal moom euh, nii xasan la ci am maam yéene ju sell la ci am waaye léeg-léeg mu dem ba yéeneem jooju wëlbatiku waa nekk tàmma ci moom foofu ngay déggee ko ni Maalik kon laaj yi mu doon delloo ko ndege de asbaab yu mel nii ci la bokk kon ni gi noonu it bokk na ci liy waral fatawa shaza yi muy ubbee yu raar yi maam ataalum xam-xam lu maam fokk daal yow nga wan nit ñi ni yow daal yaa xam fokk nga wan nit ñi ni yow boroom xam-xam nga bu bu buñ ñu xàmmee loolu nag luñ seetlu la luñ seetlu la ci jamono euh, gis nañ ci ay yu baree bari ci internet bi ak ci télévision yi ñoo xam te ni euh, boroomi kaala yu rey la ñuy doon. booy laaye ci xam-xam ñu commencé indi lépp aaya ca xamuñu aaya ba sax ndax folli nañ ko folliwuñ ko ndax folli nañ ko folliwuñ ko sax nga xam dafa mujj euh, fatwa mel ni dafa nekk loo xam te ni ab liggéey la nga xam te ni kii day dem sax bëgg a nekk mufti ngeen ñi koy fay ci télévision wala yu mel noonu yooyu yëpp nag ay musiba la yoo xam te ni euh, boroom xam-xam bi mën na koo indil wala kii woote woo xam-xam mën na cee indil boo xam jafe-jafe bu rëy boo tax ñoo wax ne sàmmu la naa rijaala naa ibnu boroom xam-xam yi xadis nee nañ biñ demee ba euh, maam ak kàccoor am kuréel yi euh, sosu kenn ku nekk layal sa mbooloo ñu ne nag léegi nag sàmmu lana rijaalakum rijaalakum wax leen ñu lii ngeen di wax kan moo leen ko wax lii ngeen di wax ci ban téere la nekk te loolu léegi yomb na ndaxte ku la fatwaa ne ko ban téere ko wax wala nee ko foo ko sukkandikoo léegi sax nee ko ban téere ko wax moo ko gën a wóor ndax boo ne ko foo ko sukkandikoo mën laa indi lu aaya ci ak déggam moom te fekk ak déggam buuf la aaya bay wax euh, su ko defee kon nii gaaw gaawlu di yàkkamti ci tontu ay laaj ngir bëgg a siiw noonu la ko alxatibul baghdadi mooy xaafisul maghrib mi ngi faatu 463 ci gàddaay gi di borom xam mag a mag bokkoon ci borom xam-xam xadis yi xaafis la nee na néew na néew na nga gis ku bëgg di ubbee ci diine lu dul ak mujjam day ñaaw néew na gis ku bëgg di ubbee ci diine ngir siiw lu dul ak mujjam day ak mu jëm day ñaaw neena na sax ma ma waxee sax dafa mel ni sax ak mu jëm lu ci bëree bëri lay naax ndax al jasaa'u min jinsil amal comme xelal loon jëfandikoo di ci nax nit ñi su demee ba doon mag suñu borom nangu am xelam. Euh, bokk na ci li waral tamit fataawaa shaza yi boroom xam-xam yi boroom xam-xam bi nekk ku xaw a sàggan bu sàgganee rek loolu mën naa indi jafe-jafe mën na koo indi ndax boroom xam-xam yi am na boroom xam yu mag yoo xam te ñu ñu joxub cër lañ di ñu baax a baax ñu am xam-xamam lool. waaye ñàkk xam ni ñuy jëflante ak médias yi tax na léeg-léeg ñu juum ci côté boobu ñu juum ci côté boobu duñ bàyyi xel ni média bi moom li mu bëgg li ko itteel sa jëmm ji itteelu ko sa xam-xam bi itteelu ko waaye moom lu mu jaayee ay ay ay ay ay vidéo am ak ay audio loolu képp moo ko iteel waaye du moo tax léeg-léeg nga jël benn fatwa moo tax borom xam war nañu bàyyi xel loolu di fatwa nit ñëpp di ko enregistré léeg-léeg day nekk erreur léeg-léeg ki la laaj laaj personnel boo koy fatwa fatwa amma bala nga koo fatwa comme ni nga ko waxee woon fexeel ba ko ak moom ci biir wax ak moom waaye boo ko fatwa fatwa am ma keneen ko am situation bi te mën naa am na lu lay wutale ma kooka ñëw jëfandikoo fatwa booba lor boppam waxoon nañ ni benn waay bu liir ab téere gis ñu bind alhabatu sawda euh, shifaun li kulli da illa saam mu dem liir ko alxayetu sawda jaan ju ñuul ji dem xooj jaan ju ñuul naan ko daal di faatu kon loolu euh, day faral di am al muslimu ki fatin moo li yeefe al muslimu kiisu xutnin jullit bi keesu keesu keesu um, uh, wëtteen la kon yooyu day mat bàyyi xel bu baax a baax a baax xam nit ñi bokkuñ te li ñu aajowoo tamit bokkut kon borom xam bu mu sàggan ci côté boobu kon ni ki noonu it bokk na ci problème biñ gën a am ci suñu réew sax muy maanaam di fatwaa nit ñi ci loolu mazhab di fatwaa nit ñi ci loolu mazhab te doo doo leeral ne loolu sa manhaj la nga gis ñu baree bari suñu yenn mbokk yi surtout ñi nga xam te ni ñoom jàppuñ ci tarixa yi boo leen laajee fatwaa dañu lay fatwa ni la lii kat du mazhab te pourtant mazhab la da du mazhab maali rek ndaxte ndaxte ñàkk mazhab sax mazhab la am ñàkk sukkandiku ci mazhab rek mazhab la ndax loo su lay sukkandiku am nay usul am na turuqul istidlal kon mazhab lay doon kon kon loolu lu ma ta bàyyi xel la euh, boo waxee mu ni man dalil lay topp ni nga ko misaale woon sànq rek ki dog ci weeru koor bëccëg nga ni ko euh, innama atamahu llahu wa saqaahu fal yutimma sawmahu innama atamahu llahu wa saqaahu na mottali kooram ndax yàllaa ko jox mu lekk jox ko mu naan nga ni ah Malik xanaa gisul xadis bi fekk Malik gis na ko bu yàgg waaye la tax mooy moom dafa jàpp ni xadis boobu si kooru ngart nga la wàcc waaye du kooru farata moo tax Abu Hanifa wax na ko nee na léeg-léeg nit di ma laaj di ma wax di ma nettali benn xissa fekk ba ma koy xam juddoogut waaye damaa ko waaw waaw mel ni ko musta xam sa laay def kon loolu foofu borom xam-xam yi bàyyi ko xel maam di ñi lay ñiy fatwaa ca fatwaawuñ ci mazhab ñaare dañuy indi fitna ci am réew ndaxte li tax ñu indi fitna fitna mooy mazhab mi réew mépp jàpp ni xëy na ca lañ war a sukkandiku ne wuuteeg moom nga fatwaa nit ci misaal rek euh, nit ñëwoon ci misaal ci Touba di julli nga fatwaa ko ci biir julli ga jalsatul istiraaha fatwaa ko euh, alqabdu wala wadu ilma yusra fawqa sadri fatwaa ko euh, yu bari yoo xam te ne xëy na wala sax nga fatwaa ko alqabdu taxta surra kon yoo xanafiya yi defee qabdu ci ron ju mu baax mu ñëw biir Touba di julli benn waay bu jógee fële daal ni ah kii de gëmul Sëriñ Tuubaa da koy dóor mu daanu bu boobaa yaa koy lor kon booy fatwaa nit ki fatwaa ko ci mazhab di nga xam te ni moom lañ jàpp dañ ko indi ci kanam ci ixtiraaxaat yi ni ki noonu tamit fatwaa sa kenn du ko def fatwaa amma waxoon nañ ko sànq loolu bokk na ci gën a na ci njuumte yi gën a rëy fatwaa boo xam te kenn ko moom nga jox ko mbooloo mépp ku def nangam nangam ku def nangam nangam ku def nangam nangam pourtant am na ñoo xam mën nañ ko def te àtte bi du atte ba du dal ci seen kaw am na am na ñu defoon ay mbir te yonente bi attewu leen yonente bi alayhi salaam leen ci mbir yooya kon bokk na jafe-jafe yi gën a métti kon loolu ñu war bàyyi xel euh, jeexital yi bon yu metti yi nga xamte ne nag fatwa shaz de mën na koo indi bokk na ci amatu naas maam nit ñi nga xam ni xëy na jàng sëriwuñ ci am njàng wala ñu mel noonu ñooñu ñooñu lay gën a lor ñooñu lay gën a lor ndax boo yeen fatwaal yi ñu def ko tey ba subaa ñu laaj ko ba yeen boroom xam-xam mu wax leen leneen ñu am jafe-jafe ci lañ ci lañ defoon moo tax ci Sahih Muslim Ibnu Mas'ud nee na doo wax ak ay nit ci waxtaan woo xam te nii agguñ ci niveau boobu lu da ngay lor ñenn ñi lu da ngay lor ñenn ñi moo tax bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu boolee maanaam lortaange yi nekk ci ubbee yu raar yi ak njariñ ji nekk day mel lortaange yi mooy ëpp lu bare bare bare bare bare waaye bala ngaa fatwa bala laajal laaj yi sa bopp bokk na ci ñaata nit ñaata nit ñoo aajo woo fatwa bi ngay def ñaata nit la ndax fatwa bu raar bi mën naa am sax kenn ku soxla bokk na ci tamit ci misaal tey boo bu ñu la laajoon ci nikaaxul mutaa képp nga indi ca ja ibnu abbas wax lépp daanaka da ngay daganal mutaa kon da koy daganal kon niki noonu bu ñu laajoon tahaaratul kalb halil kalbu tahir am laa nga indi ci la masabu Maalik wax nañ ko ci tuumaale yooyu yëpp nga indi ko wala boog ñu laaj la ci misaal ndax nit mën naa am doomi njaaloo ba pare takkaat doom ji nga ni waaw Shafi'i nee dagan na Shafi'i nee dagan ndax Shafi'i wax jëm wax ji dagan la xujja la alal ndax aw lay la ci xeetul islam bi déedéet du nekk aw lay ci xeetul islam bi donte ñi ijmaax ci ci wax ni doomi njaaloo mënee su koo takk maam yow mi ko jur yow mi ñu wax ni yaay bàyyam mënee koo mënoo koo takk ñi ci seen ijmaax boobu amul dalil waaye teewut ijmaaxu Euh, asrin min usuril ulama la moo tax dañ koy dañ koy intibaar dañ koy bàyyi xel kon ak tamit nga laaj sa bopp maanaam ndax fatwa bi su ma ko joxee ñëpp dañ ko nangu wala déet ak yan fitna la mën a indi ci biir ci biir réew mi fatwa bi nga xam ne moom laa nar a joxe euh, ndax tamit ñiy déglu ñëpp ñi may déglu ndax danañ comprendre fi may waxee ndax danañ comprendre sama fatwa bi déet ku mën a tontu laaj yi jàppal ni am mufti nga bokk na ci lortaange yi muy lor tamit bu xasee tasaaroo kenn du ko mën a dab dabaatal soo génnee fatwa ba mu génn ba dem youtube wala ci whatsapp wala ci internet wala fu mën a dem mënoo fexe fexe ba dab dabaat ba mu génnaat kon bala nga koo wax kon fexeel ba am ci lu la leer naññ li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yawmal qiyaama wa min awsaari alladhina yudillunahum bi ghayri ilm bokk na ci tamit lortaanga yi muy indi boo ko bàyyiwul xel mooy nga xam ni yow mi fatwa am na ñoo xam ñi ngi taxaw di xaar ñoo xam ne ànd ñoo yow ci li ngay wax ñu ngi taxaw di la xaar nga xam te ni waxtu woo juumee rek ñoom it na nga jël seen digg fas yéene bind wax ni diw dafa juum ci nàngam nga gis ñaan tanaaxudaatul albani albani fii la amee tanaaxudaat eh, diw fii la bun baas ni def nangam diw boroom xam-xam bii eh, comme lay sumni sax ni mu doon def imam Malik ci leetar yi mu ko bindoon xool li Malik juum lépp mu ko ci mu ko ciy gàggantiwaat na nga bàyyi xel kon ni am na ñu bari ñoo xam ñu ngi lay diglu di xaar nga juum pour ñu mën laa jubbanti xamal tamit ni bunt bi nga jaar yow bunt bi nga jaar yow mi fatwa yow mi ubbee bunt bi nga jaar ba daganal mbaa nga araamal li nga xam te ne lu raar la ki jubóowut ak yow wala anut ak yow ci même bunt bi mën na caa jaar tamit te bu boobaa fitna day indi day indil fitna biir réew mi boobaa day indil fitna biir réew mi boo seetloolu dal na Saudiya ci lu baree bari bu njëkk bi ñuy guerre ak Union soviétique yow indi ay textes yu baree baree baree bari ci lislaam wa qaatiluhum hatta la takuna fitna faqtulul muslimina wa qaatilul mushrikina kaafa kama yuqatilunakum kaafa indi akhrijul mushrikina min jasiiratil arab génn leen arab xeex leen ak yéefar yi ñu ni ah kon kay laa Laden ñëw daal ni waaw kon kay nañ xeex Union soviétique bi ñu xeexee Union soviétique ba gañee ko Ben Laden dem ba xalaataat daal ni ah waa man texte yi ma joxoon pour Union soviétique yépp wala bal na ci Amérique léegi kon la ma la ma defoon ak ñoom dama ko war a def ak Amérique kon ñu ne ko yi bokkut saxoot ya doo doo yeewu ci loolu daal ni kon léegi ndekete kon al fatwa tataxayyaru bi taxayyuri zamani wal makan waaye al fatwa tataxayyaru ahyaanan bi taxay bi taxayyuri siyaasa maanaam fatwa léeg-léeg changé ngir politique loolu tamit kon ñu war koo bàyyi xel ni ay lortaange lay indi ndax shabab yooyu demoon Union soviétique ñëpp tey ñoo demaat Afghanistan pour guerre yi waat que texte yi ñu leen joxoon même texte yi la moo tax léegi nag ba yeewu ci nag ci lañ ñëwaat ni ah kon ndekete nañ fexe ba bu ñuy jàngal gi xale yi bu ñu leen jox texte yi rek ñu dem moo tax ñaare boo jàngee ci réew yooyu lu ci baree bëri dañ lay saxna li ñuy wax saxna dañ lay fees del la ay texte lu ñuy wax rek nga tarib aaya wala xadis waaye saa yu xalaat asee rek nga daanu te loolu musiba la ci ki nga xam te ni day jàng diine niki noonu it fatwa shaza maanaam fatwa ubbee bu raar bi day indi ay problème ci wàllu werante ak mën naa indi sax fitna ak xeex moo tax al imaamu Shafii wax naa ko sànq laaj yi ñu ko laajoon noonu laaj yi ñu ko laajoon doon ko piéger ci laaj boobu noonu bokk na ci tamit imaam Shafii mos nañu koo laaj benn laaj mu Euh, biñ ko laajee mu noppi ni cell ñu ni ko lu tax nga noppi mu ni xatta adri anna al fadla fi sukooti aw fi jawaab damaa noppi ngir ma xam ndax li gën mooy ma noppi wala ma tontu kon bu ñu la laajee jël sa temps nga xool bañ a yàkkamti la na laaj yi nga xam te ni euh, fatawa chage lay doon laaj yi nga xam te ni laaju raar lay doon bu boobaa ni ki noonu it ñu bàyyi xel ni euh, masail xilaaf yi masala yi boroom xam-xam yi wootee yi wuutee maam boo bul jéem a wax ni lii mooy raajeex par force nga gis ko ku ñu laaj dara ni ko luy àtte ci misaal tawassul tawassul luy àtte maam euh, wut ku la yow bi ci yàlla mu ni tawassul xaraam dafa araam parce que am na ñu gis ni dafa araam mais ñu gis ni dafa dagan tax nga nëbbu seeni wax ñoom loolu day dal suñu mbokk yu baree bari rawat na ñuy woote woo na ak ni bokkuñ ci ay tariixa euh, niki noonu tamit fatwa shazda muy fatwa yu raar yi day faible day indi faiblesse ci biir boroom xam yi day tax kenn dootu leen respecté parce que yow mi kaalaw wala wala nga euh, yorub sikkim wala nga mel nangam jàpp ni ci borom xam nga bokk boo foo waxee rek indi ay mbir yu raar day tax ñu mujj daan ah arabisants yi daal nangam wala borom xam daal ñoom ñu ngi noonu rek duñ juboo mu ko kon loolu kon day indi problème kon tax kenn dootu respecté di borom xam-xam yi kon. Euh, nan lañ koy saafaraa bi ci jiitu mooy sàmm sàmm bala ngaa fatwa nga teewlu. li yonente bi waxoon ne ki gën a ñemee ubbee ci lislaam moo gën a ñemee sawara ajraukum ala al futya ajraukum ala naar nga bàyyi xel bu baax a baax loolu tamit ibnu omar mu sañ koo laaj ab laaj muy xaw ma ñu laaj ko ba ngeen laaj muy ne waa xanaa da ngeen maa bëgg a def ab pont bu ngeen di jaar ma tëdd ci kaw sawara ngeen di jaar sama kaw duma ko nangu mukk bu ëllëgee nga naan ibnu omar nee na nangam xalaatuma ko ci àddina bu fekkee ibnu omar bokkoon ci abadila yi ñi gën a dégg xadis yi waa yonent bi bu fekkoon moom bu fekkee moom mooy def ni kon ngal la ñun ñi nga xam te ni jànguñu sax sulu sulam jàngoon euh, riwaaye bi nga xam te ni mooy riwaaye imam Malik bi ma ko ma ko xoolee dama koy xool ba àggal xoolaat ko ngir jaaxle ci nan la imam Malik di ñàkk a tontoo ay laaj yu mel nii ci laaj yoo xam te ne bi ñu ko laajoon sax xaadim mu mën koo tontu xay ma ne ah xam naa kon ndekete lu mel nii la doon ragal kon hmm. lu mel nii la doon ragal niki noonu it ñu bàyyi xel ni la koy saafara bokk na ci laaj bu ñu la laaj tem raar neel ah boroom xam-xam yaa ngi fi nañ ci diisoo nañ ci waxtaan dem leen ci boroom xam-xam sangam ngeen laaj ko bu demee bu ñu ko laajee bu ñu ñëwaatee ci yow nga ne ah lim ci wax de kon lii ma ci sama gis-gis nangam ngeen ngeen ànd bokk ci xalaat ba keroog ngeen di génne ngeen di génne atte moo tax Omar radiyallahu anhu mooy deuxième xalifa bi yonent bi salaam bokk ci ñu bëggal ci aljana waaye gën a dégg saxaaba yi xadis ñu baree bari moo gën leen a dégg xadis waaye bu ñu ko musaa laaj ab laaj day laaj day dajale borom xam-xam yépp laaj leen lan mooy seen gis-gis léegi nag bu ñu demee ci wàllu ijtihaad ñu istidraaj ci euh, dañuy wax ni ñoo waxoon sànq ni am na mujtahid mutlaq am mujtahid muqayyad am na koo xam te ni moom àgg na ci darajee xam-xam maa mën naa fatwa nu ko neexee tam sama muy tënku ci mazhab loolu wax nañ ni jeex na am koo xamante ni nii mën naa fatwaa ci biir mazhab mi indil la wax yi mazhab mi ànd ak ay adillaam bu ñu waxee tey ci jamono ci misaal mën nañu joxe ay misaal bu ñu nee mujtahid fil mazhab muntasib tey mën nañ cee joxe am na ñett ñoo xamante ni mën nañ ci misaal cheikh Mouhamed Hassan Dudo mujtahid la muntasib fil mazhab cheikh Saïd al Kummali mujtahid la fil mazhab ak cheikh Fadl cheikh Abdourahman Mbacké Abdou Khoudous ma ne tamit mujtahid la fil mutlaq mujtahid la fil mazhab ndax léeg-léeg dana indi ay masaayil ci téere yi muy jàngale ci misaal ay masaayil yoo xam te ni xay na waxuñ ci mu ni lii day gis-gisu Maalik mooy nangam ak nangam ci mbir mi fekk ne masala boobu mën naa Maalik wax ci sax waaye la ko waral mooy usulu Maalik la wàcce ci masala moomu doo cee mën a atte kon kooku lu mel noonu tamit da ci mat bàyyi xel ñu xam ki ngay laaj fu mu toll ci mazhab mi ak fu mu toll ci xam-xam bi euh, gi ñu indi ay ndénkaan wala ay ay ay ay solution yu xalaat bokk na ci bi ci njëkk mooy ñu sos sos benn mu jamaa fiqh yi maanaam benn raabita boo xam te ni fuqaha aw yi ñoo koy bokk ñoo koy séq ñu mu jamaa bi kat euh, tarixa bu nekk na ci indi ab mas'ul da ci indi ab koo xam moo ko fiy teewal wala tarixa bi ci boppam kat kër gu nekk na indi ab faqih benn faqih kum jàpp ni moo ko gën a dégg fiqh mu ñëw ñu boole ko ñooñu nag bu ko defee ñu tarixa muridiyya kon lii mooy académie bi nga xam ne académie fiqhiyya al muridiyya am ñoom laaj bu ñëw buñ ca jaaxlee ñoom lañuy delluwaat ñu mën caa mën caa mën caa kii ndax loolu waroon naa am bu yàgg-yàgg kon lu war a am la kon euh, bu ko defee loolu nag bu boobaa day nekk loo xam te ni xalifa bi moo koy moo koy idaara ba pare it buy fatwaa muy fatwaa ci mazhab bi buy fatwaa ci mazhab bi tamit muy fatwaa ci raajih ndax amatu nas soxlawu ngaan leen lii mooy al mashhur lii mooy al muhtamad lii mooy al raajih li ñu soxla mooy nañ xam al raajih rek li li la ngi ci mazhab bi niki noonu bokk na ci solution yi yi xalaat maanaam di taalif ay téere ci fiqhul mu'asir maam fiq bi nga xam te ni suñu jamono moo ko laaj li ci taalif ay téere waaye téer yoo xam te ni mu xarraja al mazhab maliki maam dañ koy génne ci mazhab malik ni ngi doon tamit bokk na ci iqtiraaxaat yi jakaarloo ak ñi nga xam te ni ñooy wootee ni kenn wut tënku ci mazhab warees naa jakaarloo ñoom ci xam-xam jakaarloo ñoom ci yoon yi nga xam ne mazhabu imam malik ci yoon tënku bañ xam ni malik lim tënku woon tënku ko ci ay gis-gisam boppam rek waaye da koo ci xam bu leer bal hiya bal hiya ayatu bayan fi suduri utul ilma niki noonu it masaa'il yu bees yi yi ñuy gaar ci suñu biir gox yi suñu biir dëkk yi ñu ciy jokkoo ak yeneen boroom xam-xam yoo xam ne dëkkuñ ci suñuy dëkk ni ki noonu it boroom xam-xam yi nekk ci biti ci extérieur masaa'il yeneen di gaar xëy na Cheikh Abdourahman doon na ko sàkku ci menn mbokk mu nekk euh, filiwaat mutahida naan ko masaa'il yeneen di gaar foofa di masaa'il yoo xam te ni seen dëkk ba la concerné bu ko bu ko mënee di ko yónnee moom mu koy xool kon masaa'il yi gaar sénégalais yi nekk ci extérieur tamit mën ngaa toog Sénégal ba ba jóge fi doo mës a gis masala mu mu la gaar ci lu mel noonu ci li misaal euh, mën nañ ci misaal yu bare bare bare bare bare euh, julli ci avion bokk na ci ci misaal yoo xam te nii xëy na doo toog Sénégal ba gis ko ñu laaj la ko waaye nañ koy laaj ci bit war nañ koy dajal di ko bind di ko indil boroom xam-xam yi nekk fii ci réew mi ngir ñu man koo mën koo wàccewaat ci biir àtte yi ni ki noonu tamit ñu fexee ba am te bu am solo ngi nii mooy boo demee ci internet bi tey boo bësee ni ni maam ci misaal ñu daan ne xokkumu xokkumul eh, axzi min al-lihya atteb jël ci sikkim dara la ngay njëkk a gis mooy xaraam parce que ñi teg site ba ñi teg site internet boobu ñu ci bari ci borom site yi ci yeneen mazhab lañ ko teg ñu ci bari ay saxoon yoon la ñuy doon ci mazhabul xanaa bi lañ koy teg ñoom bu boobaa donte sax loolu bu ñu delloo yoon ci masala masala mi al eh, imam ahmad eh, yu jawisul axz min al-lihya day daganal day daganal jël ci sikkim Euh, usul dañuy wax ne aqallul aqallul wujudi imtisaal li gën a néew ci li am imtisaal lay doon waaye ala kulli xaal li ma bëgg a wax rek mooy internet boo ci duggee tey li ñu lay fatwaa yépp du ci ëpp lu nekk ci mazhab Maalik doon nañ ci dimbalante ak shabaka al islamiya léegi ñu ngi commencé di jël ci Cheikh Khalil di ko dugal euh, ñu baree bari léegi ñu ngi koy xaw a dugal léegi waaye teewut ñun war nañoo am benn ay site internet yoo xam te ni mutaxassisa fi mazhab al yi nga xam day taxasus spécialiste ci mazhabu Maalik nga xam tey bu benn euh, waaye bu Euh, xamul sax bu duggaloon benn laaj ci français wala ci anglais wala ci araab wala ci wolof sax mu laaj ko mu tontu ko ni ko Malik de lii la ci gis loolu soxla nañ ko bu baax a baax a baax euh, ndax buñ ko defut day dem ba mazhabu Malik mën naa dem ba fayit mën naa dem ba duñu ko gisati te bokkoon na ci ndigal yi ñu ko teel ki joxoon ñu jàpp ci mazhabu sadal malikiya bokkoon na ci tamit boroom xam-xam yi ñu war di diisoo ak état ci problème yu mel nii ndax. di xamal état ni ko bokk na ci li indi stabilité ci am réew tënku ci am mazhab tënku ci am mazhab bokk na ci li indi stabilité ci am réew te misaal bi mooy Makka am na jamono ñeenti ngir yëpp dañoo amoon seen i imaam ngir mu nekk dañuy julli tisbaar waa Malik ñëw julli ba pare ci njiitu Malik njiitu euh, imaam imaam boo xam ne ci Malik lay bokk bu paree waa Shafi waa Shafi yi julli bu paree Hanafi yi julli bu paree Hanabila julli noonu la doon def ay jamono ci biir Makka yooyu yëpp nag day indi ñàkk stabilité ndax kenn ku nekk da ngay taqlid kenn. loolu nag bu yàggee mën naa indi ay fitna ci biir comme ni nga koy gisee tey nga gis koo xam te nii day indi benn masala boo xam masala bi masala xilaafi la boo xam borom xam-xam yi mbëkkante nañ ci ay ati at mu indi ci moom la ab borom xam-xam wax daan lii mooy atte atte sharia ci ci mbir mi kon ñu xamal état ni ko lii bokk na ci liy dimbali am réew ci yu mel nii bokk na ci it ñu fexe ba di liggéeyal mazhab bi ci bind ay téere ak tamit di tasaare ak di di di weccante ay ay ay ay ay ay góorgóorlu maanaam ay ay ay ay ay intaajaat ilmiya dafa weccante diggante boroom xam-xam yi nga xam te ni bokkuñ ci ay réew yu ñu dëkk waaye nag bokk na ci eh, xalifa bi ci boppam mu xam ni moom lay yell ci moom mu financé lu mel noonu ngir takwinul ulama eh, former borom xam-xam yi rawatina borom xam yi nga xam te ni nekkuñ ñu jaar ci ay école nekkuñ ñu jaar ci ay école ngir jàng diine waaye ñoo xam te ni dañ leen former ci ay majalis wa axiru da'wana alhamdulillahi wa salli allahuma wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منن الباخي الخديم في معجزات الراخي المخدوم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم salli wa sallim wa baarik ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa'zim abdaka wa xadiima rasulika min kulli ma yasuuhu aw yadurruhu bi qadri azamati zaatika wa kullahu bima yasurruhu wa yanfa'uhu wa la yadurruhu fi shay'in ma ila duxulihi aljannata allati wu'ida almuttaquun amin ya rabbal alamin genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loolu tax go genn wàll go gi ñu dëkkee nag tax nañu ñun amuñu salle de yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe lañ ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yañ dëkkee woon ñu dellowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee ba ñoom salle de classe yañ yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu delloo si ko mu di salle de classe defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe danañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax euh, simbum mag mi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi فزت بزار في العذاب asalaamaaleykum wa wa barakaatuhu mbokki julli gi mbokk taalibe yi ginnaaw bu jotee digal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll si bâtiment deux étages am lu toll si téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll si fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongay mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawniki genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loolu tax genn wàll gi ñu dëkkee nag tax nañu ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee Euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu lañu ñu moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi dëkke woon ñu dellowaat ko muy salle de bu ñu ko dee def noonu salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko mu ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de danañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne fusti bizar fil asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokk taalibe ginnaaw bu ñu jotee digal ci sëriñ Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongay mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawniki genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loo tax go genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la moo tax ñu ñu xàll foofee Euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy door bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi dëkke woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe ñu dëkke woon yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu delloo ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daal salle de classe danañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortuwaar yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne fusti bizar fil asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu poroxaan projet bi nag mbokk yi mu ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongay man di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907 kawni kii genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loo tax